shaytaan rajim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سلم رضوان وتمكين kon mbokk jullit yi ni ñu ko baaxoo defee fii ci jumaay Daaru Muxti ci weeru koor wu tedd wi bis bu ne ñu dalal benn boroom xam-xam boo xam ne bii di ñëw andi tomb boo xam ne tomb bu am solo lay doon boo xam ne bi jullit ñëpp dañ ci mën a jariñu kon moo waral tey jii ñu dalal mel mbokk moo xam ne mii yaakaar naa ne laajut sax ñu koy présenté xëy na jotaay bi moom moo ko baaxoo ndax kilifa la boo xam ne gi dafa ñëw fii ci ëttam ëttum maamam gan googu moo di sëriñ Cheikh Abdourahman Lo moom kon gan gu tedd boobu tey moo ñëw fii ci pàkk bi ci Darou Moukhty ñëw bokk ak ñun jotaay bi fas yéene fas yéene ñu andil tomb bu am solo waaye bala ñoo ñëw ci tomb bi ñuy waxtaan dañu xam ne tuuti ay jaar-jaaram kon noonu ñu ko waxee léegi kilifa gi ñu war a defal waxtaan wi mooy sëriñ Cheikh Abdourahman Lo ibnu sëriñ Mouhamadou Moustapha Lo moom sëriñ Dame Abdourahman Lo sëriñ boobu mi ngi jàngee al mi ngi tàmbalee jàng alquranul karim ci dëkk bu ñuy wax Darou Salam Tiib foofu la tàmbalee jàng alquran ci euh, ci sëriñ bu ñuy wax sëriñ Modou Ndiaye foofu la tàmbalee jàng alquran gannaaw boo fa dalee alquran nag la fa jógee ñëw njaareem bi mu ñëwee njaareem nag mi ngi yàlla mi ngi dogal ak mokk ak mokkal ak mottaleem alquranul sëriñ bu ñuy wax sëriñ Matar Mariama Si foofu la sëñ bi jànge alquran ba am saxaadamu kawe boobu ñuy wax mokkal ko wala bind ko foofu la ko suñu borom tawfeexle ginnaaw bi nga xam ne mokkal na alxuraan nag ci la euh, maanaam euh, ginnaaw boobu nga xam ne euh, ñëw na gasaan ñëw na gasaan ci loxol sëriñ Matar Marème Tey dafa njëkk a jaar ci sëriñ bi mu jógee ci sëriñ Modou Ndiaye mu bu ñuy wax gasaan ci sëriñ Matar Marème Tey mu jógee ci sëriñ Matar Marème Tey ci la demee njaareem ci la demee njaareem ci loxob sëriñ bu ñuy wax sëriñ Moustapha Guèye sëriñ Moustapha Gueye moomu foofu la ko yàlla dogalee mu mu mokkale fa alquran comme ko waxee léegi ci saxaada bu kawe boobu muy mokkal alquran ak bind ko bi mu mokkalee alquran nag ci sëriñ bu tedd boobu ci sëriñ Moustapha Gueye ci njaareem ci la euh, dugg nag ci waaru euh, li nga xam ne mooy waaru doomu soxna ginnaaw boo noppee ci alquran ji da ngay dem ci njàngu xam-xam ci la demee nag Touba ci dëkk bu tedd boobu nga xam ne fa la ay maam fa la dëkk dem ci jumaa ju mag jooju ci jàngalekat bu mag boobu ñuy wax sëriñ alxaaji Mbàkke jaxate foofa la tàmbalee jàng xam-xam moom it ba jàng ci moom lu bëree bëri naka noonu jaarale ci sëriñ bu ñuy wax sëriñ Moustapha Mbay ñu bari xam nañ ko moom moo ne ci xatu sëriñ Moustapha di jàngale ko xam-xam danaaw boobu it dem na ci daara ju mag jooju nga xam ne moo nekk ci kër sëriñ Soxay bu Mbàkke ci kër sëriñ Abibu ba mu fa demee itam ki nga xam ne moo méngoo woon am di ko jàngal ko ko mooy Serigne Jili Mbacke moom Serigne Abdoul Ahad loolu mi ngi nekkoon mille neuf cent soixante-dix-huit gannaaw loolu nag ci la it laxasuwaate xam ne doomi soxna moom fépp fu xam-xam nekk rek dana dem jëri ko ci la dem ci dëkk bu mag boobu ñuy wax Isiptu muy Keer dem foofa bi mu demee dugg na ci eh, eh, ci benn eh, maxat foofu am fa li ñuy wax saxaada al ihdaliya muy brevet ci Masra 1986 ginnaaw bi nga xam ne yàlla dogal na mu am saxaada boobu ci la continué waatee ba am beneen diplôme boo xam ne moom la ñuy wax saxaada bi muy baccalauréat ci Égypte la ko amee ci jamiatul Azhar ginnaaw bi nga xam ne am na diplôme bu kawe boobu it taxut mu mu bàyyi am njàngam dafa continué di jàng université bu mag boobu nekk ba am li ñuy wax maîtrise ci wàllu euh, diplôme mi ngi ko amoon ci euh, maanaam ci euh, tarjumatu loxaat maanaam buñ ci langage boo xam ne bi anglais la ak arabe ci moom la am foofu ci faculté ci faculté boobu mu nekkoon noonu ci loxol arab bi ak li anglais ak arabe ak anglais gannaaw ba nag bi nga xam ne yàlla defal na ko tawfeex boobu ci njàng moom nga xam ne moom la moom la suñu borom ci la defee nag tukki dem ci Italie eh, ci la demee Italie mille cent quatre-vingt-dix bi mu demee Italie itam la nga xam ne mooy warugar doomu soxna moom la fa nekki woon muy eh, jaarale fi nga xam ne mooy moom la Sëriñ Tuubaa boobu muy di leen jàngal ubbi fa daara ju mag ci Italie daara jooju eh, mi ko ubbi ci ndigalul Sëriñ Mouhamadou Mourtala Mbacké moom Xaadimu Rasuul ci ndigal ndigalam la ko Sëriñ Abdourahmane mi ubbi woon foofu la nekk di jàngal taalib yi di leen jaarale fi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa bëgg mu yoon siraatul mustaqim euh, mbootaay boobu nga xam ne moom la jiite woon wala jamhiir wala mu assisa boobu ñu ngi tuddoon jamhiir taxawu ni ala taatillahi wa rasuli yaakaar naa ñu bari bu ñu xool fii am na bind xasaayid yu bari yoo xam ne téere yu bari yoo xam ne daañu gis ñu bind ko ci suuf moom Sëriñ Abdourahmane Lo mi moom moo jiite woon liggéey bu boobu ci Italie foofu la naka nag ci Italie di liggéeyal sëriñ bi ak fii ci Sénégal mi avril mille neuf cent euh, deux mille deux deux mille un ci la dellusiwaat fii nga xam ne la ci soxna muy Sénégal bi mu ñëwee Touba itam ci loxol sëñ Mourtala mu nekkaat ci ndigalam ñu ubbi benn euh, jumaa ju mag ci Jurbel euh, sëñ bi sëñ Mouhamadou Mourtala jox ko ndigal mu jiite ci jumaa ju jooju nga xam ne moo nekk Jurbel ba fi mu ñuy wax ak yéen ci imam la ci jàpp jumaa ju mag jooju nga xam ne moo nekk Jurbel moom sëñ Abdourahmane Lo mi ji nekk Bambey dama jum ñu ngi jégalu ji nekk Bambey ci Bambey la nekk jumaa ju joo xam ne ci sëriñ Mouhamadou moom Moussa moo ko ubbi Bambey euh, ci ndigalam moom sëriñ Abdourahmane moo koy jiite nekk fa élément ba fi ñuy wax yow foofu la nekk. kon daal loolu ci gàttal euh, bu mën mënee wax daal mooy jaar-jaar yi sëriñ bu tedd bi nga xam ne moo ñu war a defal waxtaan yi muy sëriñ euh, sëriñ Abdourahmane Lo naka noonu nag ni ñu ko xamee rek waaru doomi soxna toujours ci la nekk muy lu mel ni jotaay teew jotaay yu mel nii dañ def ay conférence yoo xam ne ci diine ji jëm ak yoon wi nga xam ne mooy yoonu Sëriñ Tuubaa kon Sëriñ Abdourahmane fii nga ñëw tey mooy sa dëkkub maam mooy say yaa sa yoo xam ne ñëpp yàkkamti woon nañ nga ñëw ci jotaay bu mel nii kon dañ ñaan suñu borom mu defal la tawfeex ci thème bi nga xam ne moom nga ñu bëgg a andil thème bi ñu bëgg a andil nag ku ne xam na ne toujours dañuy wax rek arjaalun hawla Seexul Xadiim kon war nañu wax sayyidaat hawla Seexul hawla Seexul Xadiim maanaam sang yu tedd yi nga xam ne ñoo nekk ci peggu seewu xadim moo xam soxna jaara ak maam Fatou Issa Diop ak ñeneen ñu demee ne ñoom loolu tey ji tomb bu am solo boobu moom lañu sëriñ Abdourahmane Lo bii kon ñoo ngi ñaan suñu borom mu defal ko tawfeex ci turu mu assatul wafa ñu ngi koy sant bu baax di gërëm nga xam ne am nañ ko ci moom mu xam ne fii ab liggéeyam la ci la kon ñoo koy sant ci loolu bu baax di gërëm ku ñaan yàlla mu defal ko tawfeex defal ko jullit ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما أجمعين bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi am mbégte lool ci jataay bi nga xamee ne moom la ñu teew fii teewe ko fi nga xamee ne fi lañ ko war a teewe ndax ni ko sëriñ Mouhamadul Kara waxee sunu kër maam lañu ñëw sunu kër maam ci mboolem fànn yépp ak noo anam boo ko mën a tëgge xam ne it ne duñu fi gan ndax sunuy bokk ak sunuy wàllu rëy démb rek lañ fi fekk buñ ko tàmbalee ci sëriñ Abdou Khoudous mi nga xam ne yàgg nañoo xamante di doom ci sëriñ Bassirou Anta Niang nga xam ne léegi lañ jóge fa moom ngir di ko siyaara ak di ko nemmeeku ci kóllëre goo xam ne amoon na ko ak sunu wayjur ak lu baree bari ci loo xam ne bokki dëkk bi lañu di doomi dëkk bi di sëti maam Cerno doonoon sunuy wëllëre démb tey jii soog a ñëw kon alhamdulilahi rabil alamina la ñuy wax sunu kër la ñuy ñëw alhamdulilahi rabil alamina sunu barabu maam la ñuy ñëw alhamdulilahi rabil alamina sunuy mag lañ fi fekk si ak sunuy baay ak sunuy rakk kon du nu fi gan di sant yàlla bu baax a baax te li nga xamee ne moom lanu fi fekk ak ni nu ko fekke ndax ba lislaam di lislaam di tasaaroo jullit ñépp di ca am ndam lii nu fekk fii loola la lislaam màgge loolu mooy lan sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk xam na ne amutoon ay salle de conférence kenn ku nekk xam na ne jàkkaam ja moo nekkoon salle opération ba muy nase guerre ba waaye moo nekkoon it barab ba nga xamee ne fa lay jàngalee diine fa lay xamlee ponki koor fa lay xamle yi lu yàq julli ak luy defar julli ak luy takku sëy kenn ku nekk xam na ne sunu jëwriñ ci ngirum fiq imaamu malikin radiallahu anhu kenn ku nekk xam na ne daf daan wéeru ci jàkkay yonent bi sallallahu alayhi wa ci benn kenu di di àtte di jàngal nit ñi di àtte di jàngal nit ñi kon loola mooy li nga xamee ne mooy li waa kon loola mooy li nga xamee ne kon moo samp kon lañ bëgg a xamle mooy lislaam dafa juddu ci jàkka la juddoo waaye message ul ci jàkka ci la tasaaroo kon alhamdulilahi la alamin bi nga xamee ne jataay bii defewu leen ko fenn fu dul ci néegam yàlla waaye defewu ko fenn lu dul ci jumaa ji nga xamee na cheikh ibrahima mooy ki nga xamee ne kon moo ko fi rëdduloon kon nekkoon ak njabootam di ko saytu ba yàlla dogal mu mat ci anam goo xamee ne nii mbooleem ku dib jullit gën na caa rawati am murit da nga koy damoo mu sedd sab xol ndax melokaan wi ak ni mu bind kon loolu lépp dafay delluwaat cosaan di tegtale ne ala kulli xaal wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi isni rabbihi la nga xamee ne kon fala lu baax daan nekk ala kulli xaal boo fa delloo da nga fekk loo xam ne moo lay tegtale ne fii kat ñu baax ñoo fi nekkoon ndax lii mooy firnde bi nuy dellu sant yàlla bu baax a baax ci kilifa yi nga xamee ne ñëwoon nañu sëñ Maodo Kara mi cala ak sëriñ xal yi ak ñamu àndaloon ñëpp ak sëriñ Xaarim ñoom ñëpp ndax loola dafa doon lu rëy ñun ndax kenn ci ñoom kese bu ñëwoon rek dana nu doy sëkk waaye ba nu àndee mat juróom te ñoom ñëpp nekk sëtu maam Cerno loola wax dëgg yàlla sedd na lool lool suñu xol loolu tax na it ba ñu waxee liggéey ba it amuñu lu ñu cay laam-laame dañ caa ànd ak xol bu sedd ak mbégte tey ñaan daje ca ak tax sunu borom di sant yàlla it bu baax a baax ci lii nga xamee ne moom ngeen def te bu fekkoon te ne xëy na dañ ko war a wutal tur man buñ ko wooyee jalasaatu ramadaniya dafay daal di nekk tur woo xam ne dafay dëppoog maanaam yi ci jataay bi ak ci melin bi waaye waaye it bu ñu ko tuddee woon almawaidul ibrahimiya dafay doon loo xam ne dafay dëppook ki nga xamee ne moo sas dëkk bi sanc dëkk bi di borom dëkk bi te kenn ku nekk xam na ne sunu boroom moo waxoon ca berneel ya allahuma rabbana ansil alayna maidatan min as-sama te mawaid yooyu nekk teraanga ay bernde teraanga ay bernde bu dee ngi sant siise ak ñi sant jaxate xay na aw ñam lees leen di berndeele waaye bu dee ñi nga xamee ne nit xam-xam lañu loola wax bu baax ak xekma ak lu tege ci siraatul mustaqim loola mooy nekk seen teraanga kon bu nu wooyee jataay bi almawaidul ibrahima fi ramadan ngeen wooñu ci ñu wuy si di ànd ceeg ndam ak mbégte ak xol bu sedd guy xam ne sunu bopp lañuy ñu defal sunu kër lañu la ñu ñëw sunu kër maam it la ñu ñëw kon luñ ci defit kon ñu xam ne dañ koo war a defit sañ ko def sant leen it niñ ko waxe woon ci nañu fa ñëwe woon ak lañu sant ndax loola ki nga xamee ne nawloo woo ko amoo ci moom soxla kooko doo ko faale doo ko yëgal doo ko def doo ko tànn waaye yooyu yëpp wax dëgg yàlla kenn ci ñoom rek bu ñëwoon doy nañu sëkk bu ñu yeboon la seenu taalibe doy nañu sëkk waaye wax dëgg yàlla yi juróomi kilifa ñoom ñëpp di sëkki boroom daaru bu ñu àndee ñëw wax dëgg yàlla kon amatoo seen bopp bi ñu ñëwee ba tey li nga xamee ne noonu la bu sëñ Mamadou Kara mi waxee li ñu war a waxtaane tey jii du lenn lu dul loo xam ne benn la ci tombi waaye doon lenn loo xam ne benn la ci tom bi lii nga xamee ne noo ko moom ca sëriñ Touba mooma leenul ko te mooy murid yi kenn ku nekk xam na ne waxtaane nañu fi ay góor yàlla am na samay kilifa yu fi jiitu ak samay mag yoo xam ne waxtaane nañu fi ay góor yàlla yu yaat ci thème yu bare bari seen xol sedd ca ngeen am ca yëpp la ngeen ci doon séentu wala sax ngeen dajajaak lu kawe seen dox waaye kon dana yell it ñoom soxna yi nga xamee ne ñoo jëmbatoon góor yàlla yooyu soxna yooyu ñu ñëw wax ci ñoom ak lëf ngir ñu xame ne ni góor yàlla yi mate woon la doon am na it akay ay soxna yoo xam ne it la ñu doon mat nañ ko matit boo xam ne nii la shakka fii wala rey ñu war a waxtaane tey jii ay sang yu tedd yoo xam ne waroon nañu ko baax ci seexul xadiim ñu war koo tàmbalee ca ña nga xamee ne ñooy maam ya ndax soxna jaara ku dul sëriñ Touba rek maam day taxaw ci yow war caa teg soxna Faati Isa ku dul maam Cerno doo sëñ Touba doo sëñ sëñ sëñ Seex Coro ak sëñ sëñ maam Mor Jaara maam day taxaw ci yow bu ñu noppee ñu war a ñëw ci ndey yi ndey yi mooy ñan ñi nga xamee ne ñoom la sëriñ Touba dëkkaale lool bu ñu noppee ci ñooñu ñu war a ñëw ci doom yi muy doom yi nga xamee ne kon mooy doomi Cheikhul Khadim bu ñu noppee ci doom yi ñu war a ñëw nag ci li war a mujj ci waxtaan yi te mooy li nga xam ne kon mooy sëdd kon loolu moo noon la waxtaan yi war a tëdd bu ko defee nag léegi gannaaw dañ ñoo wax na ay sang yu tedd sayidaatu xaw Cheikh al Xadim sang yu tedd yoo xam ne wëroon nañu Sëriñ Tuba wëriin wu rafet kañ tey njëkk andi mooy sangam bu tedd boo bi nga xam ne mooy waajuram wu jigéen di soxna jaaratullahi bu Bousso ndax kenn ku nekk xam na ni jigéen ci boppam mooy loxo bi nga xamee ne moo ëpp lu muy dem ci gone gu mën a doon gone gu baax ak gone gu wàlli yoon muy góor ga gu jigéen ga ndax ndey moom la yàlla di dogal muy ëmb lu tolloog la soob yàlla juróom-ñeenti weer wala lu ko ëpp wala lu ko yës ci ay fan tuuti bu yàlla dogalee it dogalu borom ba ñëw mu juddu àndaale bakkan na it ba tey wayjur bu jigéen wooyu mooy ëpp lu muy takkoog baay ba ci doom ja ca it wayjur woowee kenn ku nekk xam na ne am na éducation bu muy def ca doom ja ak xeetu yar yi di nga xàjji di ko tere loo xam ne bu ca demee loraam nekk ca ak bu defee ndàngam mu xàjji ko ci ay manière ci ay yëngutu wala ci ay dal kon loola la muy te tegtale mooy kon jigéen moo nekk ki njëkk ci ki nga xamee ne mooy jàngal xale bi xale bu mu ci mën a doon waaye jigéen it ci jamono boobu nga xam ne xale bi mi ngi ci nguuram te nguuru xale du lenn lu juróom-ñaari at yi nga xame ne yàllaa ko ko jox muy buur nu war ko koo bàyyee bu ci noppee soo soog koo tàmbali yàpp loolu lépp li ci ëpp jigéen lay taxoo kon jigéen joojee bu ñu ca fekkee koo xam ne def na lu am solo ci jëmm joo xamee ne nii bi mu doonee li mu doon andi na fi lu kenn andiwul kon jigéen ñooñee ak sang yooyee war na leen kañ ba jigéen ñi war a delloowaat seen xel ca ñooñee xam ne lu baax rek des koy xañtu ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee dafay wax ne addabani bi fa ahsana ta'dibi jublu ci ne moo xam la ma ci jublu waaye mën nañ caa dégg ne man dey lépp lenn loo xam ne luy xeeti ak yaree diku ak manque suñ boroom difu ko ci man la ma may loola nag du lenn du yàlla moo ma yaral boppam yàlla moo ma yaral boppam yàlla moo daan yebal jibril ne ko boo demee neel muhammad na def nangam boo demee neel muhammad na ba nàngam kon loolu moo tax yonent bi ne yàlla moo ma yar ndax sañ ngaa wax ne tey jii ci misaal su fekkonte ne léegi dañu dañuy wax ne maanaam jumaa ji yi borom daaru la sikk amu ci moo ko rëdd moo ci daan julli waaye nag di bu ngi mujjee maanaam yembe ci ay loxol ay doomam kon bu ñu xoolee kon léegi maanaam ka sabab sabab ba kon sañ ngaa mën a wax ne jumaay borom daaru ji at ci loxo yi ku mu yàlla dogal mu àggee ci te mu àggee ci loxol kii fi nekk tey jii te ñu ñaan yàlla yàlla dolli ko ndam ndax defal na loolu lislaam yëpp ngi koy damoo defal na it loo xam ne ni mu murid yëpp koy damoo mu sëriñ Cheikh Khady ak magam yi ko fi jiitu woon ñoom ñëpp kenn ku nekk bay nga la nga xam ne kon moom la la yàlla bayloo borom dëkkee bayloo la bu sëriñ Tuubaa bayloo la kon foofu bi tax yàlla moo doon yebal jibril mu di ko yar ba nga xamee ne dara manquéwul ci ab yaram moo tax mu sañ a wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi kon xam nañ ne doomu aadama ci boppam mun a ñàkk ab yar yar boobu it ba tey bi ko yonent bi déclaré sunu borom def ko caa far far bu ko sunu borom far nag dafa dem ba ne ko wa innaka la ala xuluqin azim mu nekk al madhu sarmadi boo xam ne yonent bi yeyoo na ko te it garaat la bu dul deñ ci àddina du deñit ba tey ci àllaaxira wa innaka la ala xulatin asim mooy defar gañu defar jikko ja defar gañu defar la ca waroon a nekk lépp ba mu nekk te na mu ca war a nekk kon loola lañ cey dégg mooy yonent bi na mu tedde ak darajaam joojee kon mooy ndekke doomu aadama bu mu mën a doon du ñàkk ñu jaare la ko fi barab ngir war ko aw yoon ngir ab doxam gën a mën a mucc ay kon nag soxna yooyee nga xam ne ñooñu jaaraleel gaa yu baax yi nga xam ne ñoom la ñuy xencu seen mboor kon soxna yooyee war nañ leen a delloo njukkal ñu tàmbalee ko ci soxna jaaratullahi Mariam Bousso soxna jaara bu ñu dee wax dañuy wax ne bokk na ci exemplaire yi nga xamee ne ñoo gën a néew ci jamono soxna jaara phénomène la phénomène yéen ñi jàng tubaab xam ngeen ko soxna jaara phénomène la ndax boo waxee ne fanweeri at ak yet la dund ci àddina fanweeri at ak yett yooyu yi soxna si mokkal na fi alxuraan bind ko fanweeri at ak yett yooyu soxna si jàng na fi lu fi doomi soxna di jàng fanweeri at ak yett soxna si daana fi jàngale fanweeri at ak yett yooyu soxna si dem ci néegub jaamu yàlla fanweeri at ak yett yooyu indil nañu fi maam Mor Jaara indil nañu fi Seexuna Ahmadul Xadiim ak ñi nga xamee ne ñoo ci topp ci yàlla dogalul ñu dund ci jamono loolu tax ñu ne kon phénomène la soxna Jaara moomu ci boppam nag ni nga xamee ne noonu la daan yare ay njabootam muy yarinu diine ci mbañam rus ak léegi maanaam diine ak ci la daan yare ay njabootam Cheikh Mamadul Basir ibnu Cheikhul leeral na ko ay yoon ci bi di wax ne jaara noonee nga xam ne noonu la daan yare ak njabootam di Maamoor jaar di sëy Sëriñ Tuubaa ndax booba ñoom ñoo magoon ci njabootu Maamoor Anta Sali alxaadi bu ko defee ñoom it yàlla dogal yàlla joxoon leen ay nopp yuy taataan ak la soxna jaara daan dugal ci am noppam mu daan ko nga xam ne guddi bu mosaan jot dafay daal taxaw ca ëtt ba wala ca wetu jàkk lu muy tari ci saayir waaye muy taxaw rek ngir déggoon na ci soxnaam su tedd soo si di soxna jaara mu ne bokk na ci baaxu góor yàlla yi day ñuy taxaw guddi mu dégg loolu rek dem di taxaw guddi ca booba ci saayir xamagul lu mën a pare ci ni ñu ko mën a wax te loola ci boppam loola soxna si moo ko ci jëmbat waa anak kon ñun léegi fu ñu toll ñun ci sunu yar sunuy doom anal ci lan lu leen di jëmbate ku tontu da wax ni ci ay vidéo lañ leen di jëmbate ci ay DVD ci ay CD ak ay film yoo xam ne ni yàlla rek a xam na ci biir waaye loolee ci boppam gis nga soxna si na mu daan jëmbate diine ak mbañum rus ak laaf ak jëf ju baax ak jikko ju baax gis nga na mu ko daan suuxatee ca seexul xadim waaye gis nga it ba mu ko ca suuxatee gis nga seexul xadim na mu ko tàmbalee di jëfandikoo loola it noonu lay demee sunu xale yi bu ñu leen jëmbatee ci ay DVD ak i CD boo bu ñu ko seetaanee ñaari yoon bu ëllëgee ca yor-yor ba boo taxawee làqutu da nga dégg maanaam bu dee am kasetu musique la woon wala kaset théâtre la waykat ba doon wax wala la théâtre ba doon wax nga di ko wax loolu lépp kon mu ngi maanaam matière bi nga xamee ne moom lañ doon mooñale gone gi wala li nga xamee ne moom lañ sol ci moom gone gi kon noonu la sëriñ soxna maam jaara busa li ñuy wax ngombraan ngomburaan mooy bu ñu reeree ba noppi maanaam ba dëpp damu reere yi nga xam ne tëri jotagul diggante boobu bu dee ke nit démb yi ay léeb lañ ko daan def léeb bukkeeg lëg bu dee ke nit aada yi ñuy nett li leneen jamonoy buur ya waaye bu dee ci ñoom ñu baax ñii nag moom daleen daan nettali gaa yu baax ya ak lañu fi nekke woon ak nañu fi nekke woon ba kera waxtu tëdd jot ñu dem tëddi ba asamaan sataat waaye soxna jaara dafa amaat leneen loo xam ne dafa doon di soxna soo xam ne su am sekkar la ba jéggi day loolu mënee su ko ñàkk andi ngir bi suñ borom di tagg jigéen ñi fa saalihaatu xaanisaatun xaafisaatun lil xaybi la wax jigéen dëgg dëgg dëgg dëgg balaa mat la mu doon dafay am yéerey biir ndax moom la yàlla di jaara ci moom ab yonant waaye moom la it la yàlla di jaaral ci moom góor yàlla ak xutbu samaan ak képp koo xam na yàlla dana la takkal la ji ndax ndomb ak tànk bis boo demee ba àgg soxna jaara nag moom xefsuleel xay bi boobu daf cee def lu yéeme loo xamee ni nii faw ñu war koo wax ba jigéen ñu baree bare xame ci ne boo la yàlla dénkee gan bul jàggee na loo gis sa gan nga nettali ko man kat sama doom ji damaa jaaxal ndax tey dama ne ko dama ko doon yeewu dama ko doon yee fekk mu def nangam wala dañoo tëdd bu guddi mu def nangam déedéet loolu du mbóotam jigéen gannaaw yéen la yàlla di dénk ala kulli haal loo gis sa doom rek suturaal ko ndax ñàkkul ne am na lu ca yàlla nam taxawaayu soxna jaara ci loolu yi jële naa ci sama waajur sëriñ Moustapha Lo mu jëlee na ci sëriñ am satu jaxate sëriñ am satu jaxate ne ko maa déggee ci sëriñ Touba mu wax ci gémmiñam ma déggee ci saab nopp kon ñaar ñoo fi jaar sëñ am satoo nettali sëñ Moustapha nettali ma sëñ am satu nee na sëriñ Touba nee na ko kero ba nga xamee ne yàlla dogal na ma jóge ndar ba ñëw ndakaaru ànd ak sama koor bi nga xamee ne ñëw nañu bay waaj a dog bi ñu ñëwee ba nga xam ne nii waaj a dog ñu tàbbal ma ca néeg boobee nga xamee ne dañ ko nattoon képp mu yam ci jëmm ji waaye ay rabb ak léegi yépp xeeti ngànnaay yoo xam ne yu mën a faagaagal mbindeef ma nga ca sëriñ bi nee na bi nga xamee ne njëkk na maa teg sama tànk ndeyjoor bii ndax moom dafay dunde sunna tànku ndeyjoor mooy njëkk ci kër waaye mooy mujj maanaam ci kër comme jàkka noonu nga xam ne noonu la dunde woon moom moom sëriñ bi nee na bi mu tegee tànku ndeyjooram boobu yi dafa am ak rabb boo xam ne daf koo jam ba fël jàll ca ba ca def suuli muy lu méttee métti looloo tax sëriñ bi bariwul lu muy fàttali ko waaye isaa sakartu moom fàttali na ko ndax ndakaaro tartari ndakaaru joojee sëriñ am satu jaxate na sëriñ tubaa moo ne ko bi ma nekkee ci mettit woow yi ci boppam ak lëndamaayu néeg ba ak xeeñaayu néeg ba ak mettit yooyu ci la ma yàlla yekkeewal ne ma jàngal suratul baqara wa suratu ali imran muy az-zahra wa as-saad ñaari saar yu leer nañ yooyu mu di ko jàng ba mujj yàlla dindi la fa nekkoon ci lëndam ba nga xamee ne néeg bi dafa mujj mel ne moo gën a yaatu sax ab dëkk ndax maanaam day xool ba bëtam yam te du gis fu néeg bi yam loolu tax ñoo jóg la ñu tax a jóg mooy li suñu am sutu nekk li ne nee na léegi sëriñ foofee ba mu fa nekkee soxna jaar ci boppam moo fa ñëwal boppam bi mu ñëwee ne ko ahmadu mu ne ko naam mu ne ko day na nga xam ne lii ngay sogo gis lu tuuti la ci li nga xamee ne nar ngaa jànkonteeg moom ci ay tool mu ne ko ahmadu mu ne ko naxam mu ne ko yow na nga fàttaliku ne keroog ba nga ganee àddina de maa ngi teew yàlla see seede malaayka jaayante na fas na maa yéene jaamu yàlla loo xam ne ba yàlla bindee bindee ba léegi kenn mësu koo jàmm ahmadu mu ne ko naxam mu ne ko keroog fasante nga ne fas na maa yéenee liggéeyal rasulullahi sallallahu loo xam ne kenn busu ko koo liggéeyal te kenn du ko mas a liggéeyal ne ko nag al ifaau bil ahdi waajibun yow nag yaa jaayante woon loole kóllëre nag waaw foo bil ahdi ina al ahda kaana mas'uula kon loola mu nekk lu yéeme loo xamee ni nii soxna si bu fekkonte ne jeneen jigéen la joo xamee ne nii dafa mel ne maanaam amul yére biir kon bu génnee danaan sama doom ji de wax na ma dégg day wax ne sama doom ji wax na ma dégg waaye gis nga soxna si daf koo nëbb nëbb ko ba nga xamee ne am na fu mu ko war a waxee te mu jar ko mu soog ko kaa wax waaye yow mi nga xamee ne kon xay na firnde ngay laaj ngir nekkoon léegi loolu nu mën a nekk soxna jaara di ko fa fekk naa ko kero ba nga gënee addis da ngaa jaayante ak loolu du phénomène ci diine ndax bu ñu xoolee Seydina Isa ibnu Maryama Seydina Isa ibnu Maryama moom it ci boppam day kero ba nga xamee ne soxna Maryamu andi na ko ci loo xam ne doomu aadama miinu ko woon ay bokkam yépp mel ne dañoo am gàcce ndax xamaguñu la yàlla namm ci moom bi mu ñëwee moom soxna si dafa luum bi ñu ñëwee ne waaw loo fi indi yow soxna Maryama sa giir gi gàcceel na sunu giir gi koo xam ne amoo pas-pas bu pas-pasu diine di fi indi comme ab takkileer muy doom soxna Mariam lu mu wax daf ne mi ngi nii ñoom ñëpp ñu daraat seen gémmiñ ne ko ab liir nu ñuy wax ak moom waaye liir ba moo toon nag inni abdullahi atani alkitaba wa jaalani nabiyan wa jaalani ci sootu kon mel na ne Seydina Isa ibnu Mariama ba mu nekkee ci berceau ba berceau kon mooy liir bi soog a juddu ci amaguñ wute wutagu lañ ko tur gannaaw nag Seydina Isa ibnu Maryama wax na ca bertu bi mu màggee di wax kon yaakaar nañu ne yàlla moomee nga xam ne moo wax loo woon Isa ibnu Maryama bu ñu demee ba mu soob ko yàlla lottul ci wax loo Ahmad ibnu Maryama fil mahdi wa kahlan loolu mooy li nga xamee ne kon warees na ko cee mën a dégg waaye Serigne Touba daa daan wax ne suñu am satu mooy nettali ne Serigne Touba daa daan wax ne mësumaa gis soxna soo xam ne amee na secret ba jot soxna jaara ndax xotti baax bu ne gis na ko sama ndaw waaye musu koo ŋaan xar baax bu ne gis na ko lu yéeme lu nekk gis ko sama ndaw waaye koo wax te am na ñooñ bu doon ñooma danañ ko damoo sama doom gi dee fanaan sama lal démb fu mu fanaan ci fajar daal laa jekki-jekki gis ko am na ñu koy wax waaye soxna jaara mës sa wax lu mel noonu kon soxna si fii la taxawoon Sëriñ Tuubaa yi seedal ko loolu ne musuma gis ku amee na moom yére bi ndax lu ne gis na ko sama ndaw waaye musu ko nekk lu duñ ko sam waaye nag am na ay jamono imaam Buxaari yu dafa nett li nee na soxna Aysa dafa dafa toog ma dem fa di ko laaj mu ne ma am na ay jamono day léegi ma toog ci wetu yonante bi sallallahu alayhi wa ma jekk-jekk seen Faatima muy ñëw doom yonante bi sallallahu alayhi di dox doxin woo xamee ni nii dafa nura woon a yonant bi aw doxin buy dox dafa mel ne kuy lajj mel ne kuy tëb bi mu ñëwee ba nga xamee ne ñëw na ci yonant bi yonant bi di ko ci wetu ndeyjooram wala mu ne ah wala wetu càmmooyam ñoom ni ñuy sàmmonteeg seeni wax daf na ndeyjoor bu mu jumoo xam naa xelam dem si ah, mu ne kon wala ci wetu càmmooyam nee na bi nga xamee ne moom ku tedd gi sallallahu alayhi wa sallam toogaloon na Fatima ci wetu ndeyjooram wala ci wetu càmmooyam daal di koy déey waxtaan léegi Fatima daal di jooy ñu toogaat tuuti yonent bi xëccaat ko daal di koy déeyaat Fatima ree ma ne ah man day damaa jommi Aysa mooy nettali imaam Buxaari yi andi soo ma Aysa léegi ne man day jommi naa benn jataay ma gis te ko mbégte waaye benn jataay ma gis ak jooy lu ko waral bi bi soxna Fatima jógee ma laa ko ne ko waaw yow man damaa jaaxale lu la jooyloo lu la reeloo ci benn jataay bi mu ne ko man du ma feeñal sekkarab sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam loola sekkar la sama diggante sama wajur ñu dem ab diir yàlla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuxu ci rafiqul ala fi janna dem ca kërug dëgg ba mu demee ca kërug dëgg nag soxna Aysa gëstukat la du bàyyi gëstukat du bàyyi du tàyyi mu woowaat soxna Fatima laaj ko ne ko loolee day laa la doon laaj keroon lu la jooyloo reeloo la ci benn jotaay mu ne ko ah léegi nag bi nekku fi ca xibaar am na foo xamee ni boo fa tollee da koo war a wax ku waaj ba jekk sañ naa wax lu ko sopp ndax day def léegi nag mu ne ko kero boobee day la ko waraloon mooy bi ma ñëwee yonent bi daf maa déy ma xam naa ne ren laay paatu de mu ne ko ah loolu doy na waar bi mu ne waaw li tax ma xam ne ren laay faatu mooy jibril bu ma taan ñëw maanaam benn yoon la la may lay tar ci moom alxuraan bii nag ñëwal dama ñaari yoon tari naa ci moom ñaari yoon alxuraan moo tax ma xam ne lee ma faatu ne soxna Fatima ne ko looloo ma jooyloo woon mu ne ko lu la reeloo nag mu ne ko la ma reeloo mooy daf maa xëccaat ne ma ah waaye yow de su ma fi jógee sama njaboot yaa ma fay njëkk a fekk ca arbal saqul ahmadiya tey na xanaa loolu war na laa doy ndam ummatu xamoon ni mu toll nga nekk seenub sang war na laa doy ndam lii moo ma reeloo kon foofa lañ ca bëgg a xam la rek mooy soxna ma gis nga bi muy tasaare secret bi boobu fekk na yonent bi jóge fi ba nga xamee ne génn na àddina mu soog a xam te moom it leer na ko ne day génn àddina balaa yàgg moo tax mu soog a wax sa Seydina Aysa xibaar bi nu mel noo nii nga xam ne noonu la soxna Fatima defoon na soxna Aysa nu mel noo nii ba tey la soxna jaara defal soxna maam Faati Isa Jóob ndax soxna jaara xamoon na ne ko gàttu fan lay doon xamoon na ne mbirum doomam jii di Ahmad maanaam balaa tasaaroo moom du ko fi fekk bi nga xamee ne tawat na ba yàlla dogal moom soxna jaara mu nekk ci wàccaa yu dem la woo mbokkam boppam ma mbokkam da ci fànn yépp muy soxna maam Faat Isa la ko woo lu ko lu baree bari ci li mu gisoon ci doomam ji di Seexul Xadim jàppal ma ko téyal ma ko ndax man xam naa ne damay def kon ni Fatima defoon ak soxna nu mel noonu ba tey loolu la jublu wax ne mooy soxna jaara feeñalul sekkara ba waaye dafa dem ba xam ne daa war a lalli kuy lalli nag kon faw nga battale kii lal sa gannaaw bu ñëwee nu muy lale noonu la def gannaaw xam ne ne daa war a lalli te soxna maam Fatou Issa moo war a lal moo tax mu woo ko ci wanagu biir ñu waxtaan mu ne ko gis naa ci moom nangam gis naa ci moom nangam gis naa ci moom nangam ta maanaam man du ma ko fekke waaye nag jàppal ma ko ngir jëm yàlla ak li nu bokk kon soxna maam Fatou Issa moomu yàlla dogal waxtu wa jot soxna si daal di génn àddina ci atam yu néew yooyu waaye nag maanaam sàmmal na secret boobu maanaam njabootam googu soxna maam Fatou Issa war a des sa secret boobu nga xamee ne moom la ko soxna jaara bàyyee ci doomam jii di Seexul Xadiim soxna jël loolee secret ba di wéy ak moom nëbbu ko waaye it la ko soxna jaara dénkoon ci Seexul Xadiim muy dox ak moom ca anam googee dox googee mu dox ca dox doo goo xamee ni am na firnde ndax am googee mu am firnde mooy ca la sëñ bi la àndal nekk ba ni nga xamee ne sëriñ baa ngi dem géej mu xam ne dana yàgg ci tukki ba waaye keroog gis nga la ko seexul xadim seddaloo ala kulli haal maanaam sa lépp maa koy taxaw ala kulli haalin bul jàq bul tiit sa lépp maa koy taxaw sa lépp maa koy taxawu jooju moom sono paate isa mu am ca ndam loo xamee na nii kenn rek la ko bokkal muy fatimatu bintu asad mi nga xamee ne mooy way juru seydina aliyun karamallahu wajhahu nu mu ko ca bokkale mooy saxaaba yi dañoo am bi soxna fatimatu bintu asad génnee àddina ñu yëgle ko yonent bi ñëw jullee ko yonent bi sax daa yëngu ci loola dafa génne maanaam mbubb ne solal leen ko yëmul ca loola bi ñu ñëwee gas ba noppi yonent bi jullee ko yëngu ci loola waaye bi mu ñëwee yonent bi duggal boppam ca biir bàmmeel ba nangul boppam tëral ko ba bi mu noppee ba nga xamee ne ñaan nañu ba noppi saxaaba yi ñoom dañ doon jàngale diine jàngale diine mooy lam li nga xam ci diine nga wax ko li la jaaxal ci diine ka ko xam nga laaj ko mu wax la ko loolu lépp ci xeetu jàngale diine saxaaba yi laaj yonent bi ne ko ah tey de jommi nañu ndax gis nañu nga def loo xam ne musuñoo gis nga def ko beneen jëm muy lan yëkkati na mbubam boppam jox soxna Faatimata bintu Asad yëmul ci loolu dugg na ci biir bàmmeel bi nangul ko boppam robal ko boppam te musuloo gi mu defal ko benn saxaaba saxaaba yi laaj ko loolu mu ne aha so jël naa sama mbubb solal ko ko ngir mu nekk ay koddaay ca koddaay yi àjjana la tëdd naa ci bàmmeel bi ngir maanaam yàlla man a woyofalal moo man koo woyofalal tëraayu bàmmeelam bi kon dénkaane boobu nga xam ne soxna maam Fatou Issa moom la jële woon soxna jaara ak wattu googu yi ba tey ci la amee tollanteeg loolee nga xamee ne moo jóge woon ci Fatimatu bintu Asad bi nga xamee ne yàlla dogal na mu wàcce liggéey ci Ceyeen Jolof li may wax xam ngeen ndax ay gëstukat ngeen ci seen maam la ni mu doone sama maam keroog ba nga xamee ne soxna maam Fatou Issa wàcc na liggéey ci Ceyeen Jolof Sëriñ Tuubaa fa mu jaaroon fa yonent bi jaaroon na Fatima bintu Asad way juru Seydina Ali foofa la jaaraat ak soxna maam Fatima kon loolu dafay dellu si waat ci nuróole boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam nuróole na ko sangam ba wala xaadim mi nuróole boo xam ne nuróole na ko sangam ndax boo xoolee ci taxawaay ci misaal soxna si Fatimatu la tudd soxna si Fatimatu la tudd nga xoolaat ci taxawaay ni nga xamee ne noonu la Seydina Aliyun karamullah wajhu taxawoon ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ñëwaat ci misaal gi Seydina Cheikh Ibrahima ni nga xam ne kon noonu la taxawoon ci Cheikhul Xadim kon maa ashbaha al xalq bil xalq kon sàmm googee nga xamee ne moom la soxna maam Fatou sa sàmmoon càmm googee ko soxna jaara dénkoon tax na mu am lool yi nga xam ne yaakaaru mën na nag keneen am na ko ci sëñ Tuubaa solal la mbubb dugg ci bàmmeel nangu la loola yaakaaruma ne bu ko sëñ Tuubaa defee it ñam ko defal yaakaaruma ne ah bëri du ma wax ne amul ko nag ndax gëstu moom li fi gisoo góorlu kii moom mun doo wax ne waaye rek xamaguma ko wax dëgg yàlla te loolu topp yëpp du mu rëy la te nag bàyyi xel ci ne su ko sëñ Tuubaa defoon ba mu nekkee Mbàkke Kajoor alhamdulillah su ko sëñ Tuubaa defoon ba mu daatal dem géej fa lillahi alhamdu waaye bi ko sëriñ Tuubaa di defal loolu dem na liggéeyal yàlla ba takk garaatoo xaadim rasul jóge fi dem Mauritanie rocci mbooti naar ya jóge fi jaar Jolof di waaj dem jaareem la soo ko defal soxna si kon loolu xam nga wàccuwaay bu rëy rëy la ko ko may nag secret boobee nga xam ne moom la wattu loon kon léegi maanaam Seexul Xadim ba maanaam ca soxna jaar dénkoon ko ko kon gis nga taxawaay bi nga xamee ne kon soxna jaara taxaw na ko ci nëbbu mbóotam doom bi waaye gis nga taxawaay bi nga xamee ni ba tey soxna maam Fatou Issa taxaw na ko ci sàmm loolee saytu sëñ bi ba yi gis nga yàlla añal rek ci saa yi rek ci saa bu ko defee nag nii nga xamee ne noonu lañ ko waxee ci soxna maam Fatou Issa yi ba tey noonu nii lañ koy mën a waxee ba tey ci soxna Anta Ndiaye it lañ koy mën a waxee ci soxna Coroma Rosa ndax ñoom ñeenti góor yii ñoo nekkoon ci jëmm ju tedd di seex Muhammadul Xaadi yi muy Maamoor Anta Sall ni nga bokk xamante wala waaye li tax ma ne la ñoom ñëpp dañ maanaam ñii dañ cee gën a ràññeeku ndax soxna jaara yàlla daf koo boole woon ak xaritu ak soxna maam Faat Isa dénkaane koo wóolu batale koo doy la moo taxoon lii am ci waaye tegtalawul ne it ne ñoom ñee it ba tey dañoo matutoon lii ah kay ndax mat gañu ko mat moo tax ñoom ñëpp sëñ Maamoor Anta Sali gis nga ni ko yàlla suturaale te néew na lu muy am ci ci njaboot amul kenn ci soxna yooyee koo xam na sa doom génn na kon tarixab Seexul yi lu ci kenn boo tàmbulee ci maam see am sëñ aafe nga gis sëñ sëñ Seex Coro ak sëñ Seex sañ sëñ Bàlla Coro soxna Coro Maaro sa ñooñu la fa am sëñ Seex Coro sëñ Bàlla Coro soxna Anta Njaay Mbàkke ñooñu la fa am maam see Anta ak léegi maanaam sëñ aafe sama jaar ak lépp kon kon loola ànd goo xam ne ànd ga rafetoon na ak wóoloo ak wóolu gu dox seen diggante ak kóllëre googu ak xam ne ñoo bokk lenn loo xam ne bu tool bi meññee ñoom ñëpp ñoo ci jariñoo loolu moo tax kenn ci njabooru Maam Mor Anta Sali génnul ni maanaam ñëpp ngi ci kon maanaam ci gannaaw Seexul Xadiim loola nag du par hasard de ndax wax nañ fii la léegi ne gone ci boppam nag léegi maanaam ci loo ko yare ca lay màgg seen way jur yu jigéen yooyee suñu defatul loolee njëmbat ci ñoom loolee kon mën naa demee neneen waaye dañ ko jëmbat ci ñoom ñoom loole loola dugg seen i noppi ñu nangoo topp ki nga xamee ne kon ñoo bokk benn daraja ñëpp ma bokk njariñ kon ni ñu kañe ñu wax léegi wañ bu nekk boo benn bala nga ne benn waaye kon li li mu wax du mooy loolu mooy dénkaane koo wóolu battale ko la doy waaye ñoom ñaar ñi yàlla boole woon na leen waaye nag tegtalewu na ñettee def si dañoo ànd toon waaye ngir firnde bii ma la wax ñoom ñëpp kon ñoo bokkoon taxaw taxawaay di sàmm meññet moom yi nga xamee ne bi mu me bi mu bi mu bi mu jebbee ñun ñëpp ñoo ñoo bokk jàll kon loolu mooy taxawaay taxawaayu maam yooyu nga xamee ne su fekkoonte ne lu ñuy mën a misaal la ci wolof xam dangay wax ne ñoom ñooy ñi nga xamee ne ñoo jëloon pepp ma dem léegi faru ko ba yàlla indi taw ba ndax ñoo ñu indil jëm yi di Serigne tubaa di maam Thierno di di maam Cheikh Anta di sëñ Cheikh Coro di sëñ Afe di maanaam suñu Balla Coro ak maam Mor Diarra ñu war a ñëw ne léegi ci maanaam nday nday nag mooy ñi nga xamee ne ñoom la Serigne Touba dëkkaale woon te mooy rolu jigéen ci mouridisme gannaaw bi ñu waxee tuuti soxna Diarra wax tuuti soxna maam Fatou Issa ak soxna Anta njaay ak soxna Coro Marosa dana yell ñu wax ñi nga xamee ne moom la Sëriñ Tuubaa dëkkaale woon ci saayir muy ay wéttandoom saayiram ñoo nekk seen jëmmi bopp nga xam ne ñoom ni ñu ko mën a waxee gannaaw soxna jaara ñoom ñee ak soxna maam Fatou Issa ñoo faru kon ñoom ñi ñooy ñi nga xame ne ñoo góob ngóob mi koy mooy ñooy ñi nga xamee ne ñoo góob ngóob mi ndax ñoo ko jariñoo ñoo góob ngóob mi ñoo wal dugub ji def ca cere def ca sanqal def ca leen ak leen ba man koo jariñoo loolu mooy lan Sëriñ Tuubaa ñi nga xamee ne ñoom la dëkkaale waale woon ci sa ay jëmm lañu woon yoo xam ne yu sell lañu woon ay jëmm lañu woon yoo xam ne xamoon nañu lañu doon xamoon ne it fi ñu jëm ak fañ war a jëm te ñoom it ñoom suñ jëmm bopp it lii nekkoon ci ñoom soxna jaara ci boppam wattu na alxuraan mokkal ko waaye lu jiitu soxna jaara soxna astawaalo ci boppam wattu na alxuraan mokkal ko bind ko daan naati laa alxuraan lu tolloo téeméeri at ak nangam ndax soxna astawaalo rek dund na téeméeri at ak fanweeri at ak juróom-ñett te ñeent rakka la daan def kaamil bi di ko di ko naati la di sol mbubb mu jot di toog di jàngale alxuraanul karim kon loola la ma bëgg a wax dinaa ci ñëw ak dinaa ci agsi ci kanam tuuti kon da ngay gis jagle gi nga xamee ne moom la Serigne Touba jagle moom la yàlla jagle Serigne Touba ci alxuraan Serigne Touba yàlla def koo jagle ci alxuraan ba am na ci lu ci kenn amul am na ci ci kenn amul def na ci lu ci kenn deful ci manière yépp mais num Serigne laa xamagun koo xam ne mën ngaa wax ne mën na ne ci wàllu jigéen sama ndey mokkal na alxuraan bind ko sama maam mokkal na alxuraan bind ko sama soxna mokkal na alxuraan bind ko. sama doom mokkal na alxuraan bind ko sama sët mokkal na alxuraan bind ko moom rek laa ci xamagul nga tàmbulee min sarf ila ila xam xarb danañ ci ñëw ci kanam tuuti léegi jëmmi soxna yooyu ñooñu fi la ñu toll ñi sëriñ Tuubaa dëkkaalee loon moom mooy ne xam nga wax nañu soxna astawaala wax nañu soxna jaar kon ñu sëriñ Tuubaa dëkkaale woon sama soxna bind na alxuraan mokkal ko bu ñu ñëwee ci soxna soo xam ne sëriñ bi moo ko yoroon di seen mbokk yéen ñëpp di sunu mbokk di dëkk kokki di soxna Fatou Tuut di doomi sëñ Madu Maam kooku yàlla dogal na mokkal na alxuraan bind ko ci loxol boppam bind it maanaam juróomi kàll yaakaar nañu nag ba àddina dee àddina alxuraan sosu di alxuraan ñu jigéen joo xamee ne ni bind na ci loxo boppam juróomi kaamil yu ma sëkk yoo xamee ni kon loolu mooy jagle gi nga xam ne dafay dugg na ci jagle Cheikh Ahmadou Khadim ci wàllu kon alxuraan loo tax sëñ Mouhamadou Lamine Diop daa gën a xam ngeen ko nekkoon na fi imaam ci Jurbel nekkoon na it ci ñi daan bindal Sëriñ Tuuba nekkoon na it ñi nga xamee ne ko jege woon lañu tax mu waxoon ne fa ummu tuuti bi kat bi ramadaana fii laylatil jumaati mawtuha sabaana xat katabat bi yadiha masaaxifa tuaddu xamsatan turaaka aarifa li gayriha min jumlati niswaani sihil maziyata min sudan xam nga ñoom dañoo dégg wax dégg waxin xam nañu koy waxee la ci am solo ëppati solo mooy lan tihilmati yetamina suudaani mu ne bu ne woon tihilmati yetamina bidaani du fa am boo demoon ci bidaan yi du tax sax nga fekk fa lii nga fa fekk ca soxna sii nga xam ne ci Sëriñ Tuubaa moo ko dëkkaale woon ci saaye soxna sii ma lay wax moo jur turandoo wi nga xamee ne moom la Sëriñ Tuubaa duppee ndayam jooje di maam Faati Isa Jóob ndax soxna Faati Isa yàlla daf koo nattoo ci daanaka kuñ ko tudde rek day jël sant ba far bàyyi ko turu soxna Jóob rek ngay dégg wala soxna Isa néewaana kuñ ko tudde rek mu dégg ci moom Fatima ba ci doomi Sëriñ Tuubaa bi mu ko tuddee sax soxna Jóob Mbàkke far lañ koy wooye soxna sii ma lay wax nag léegi maanaam moom soxna Faati tuuti mii moo jur turandoo woow yi nga xamee ne moom la Sëriñ Tuubaa dippee nag léegi soxna Faati Isa bu fekkonte ne dafa yem rek ci soxna Faati tuuti nga ne kon phénomène la lu fi jaar la par hasard waaye déedéet soxna Faat Jaxate mi ñu andil Sëriñ Saaliwu mi mi mi ñu mujj a gis ci xarifam Sëriñ Tuubaa moom it mokkaloon na alxuraanul karim soxna Aminta Buso mi ñu andil Sëriñ Abdul Xaadir ak soxna May Muuna xam ngeen ko bu baax a baax muy wajiru Sëriñ Musaa May soxna Aminta Buso moom it ba tey mokkal na alxuraanul karim soxna Mbéye mi ñu andil soxna am soxna Ami Cheikh mokkal na alxuraanul karim soxna Aminata Diop mi ñu andil Aboubacar mokkal na alxuraanu karim soxna Xari Penda Faal gën a siiw ci Xadija al Firya moom ba tey mokkal na alxuraan doonoon na ko ràññee ko ndax mbindam loxo moom néewaa na góor gu mu dàqut a bind moom moom soxna si moom soxna Xari Penda bi moom moo ñu andil Abdou Wahab Cheikh ak kilifa yu bare bare kon léegi fii lañ ci bëgg a wax rek mooy ne su ma la andiloon soxna Faati tuuti da naan kon léegi lu fi jaar la rek waaye tegal naa leen soxna tegal la ci soxna Aminata Bousso tegal la ci soxna Mbaye Diop tegal la ci soxna Xari Penda tegal la ci soxna Aminata Diop ñoom ñi ñëpp ay boroomi xam-xam lañu woon yoo xam ne dañoo mokkaloon alxuraan ba noppi am xam-xam daan ko jàngal te ñooñu ñëpp ñu ngi woon ci ronu Cheikh na Ahmadou Khadim kon lañ koy mën a dégg mooy ne sunu maam yooyu bu dee ñun sunu maam la waaye bu dee ci murid yëpp ummaha day doon ci ñoom ndax ñoo ñoo ñi nga xame ne ñoo samp woote murid bi ñi suñ Tuubaa dëkkaalee woon ay ndey lañuy doon ci mboolem murid yëpp kon mën nañu wax ne sunu ndey yi ñi ëpp ci ñoom mokkaloon nañu alxuraan waaye ñi ëpp ci ñoom it ay bindkat lañu woon ñi ëpp ci ñoom it ay boroomi xam-xam lañu doon ndax dañoo yoroon daara toog di def ay majaalis ni jàng ak a jàng ñoom ñi leen wax soxna Aminata Bousso daana ko def soxna xarit Penda Fall ak ba tey maanaam soxna maanaam aminta jobbe loolu moom muy lu gàtt loo xam ne ak ñun ñi am na luñ ca fekkee ci jamono bi ñu nekkee njaareel ndax ñoom bi ñu demee yàggul kon dañoo tënk fii rek ndax loolu laa jublu woon ci la léegi soxna yi sëriñ bi dëkkaale woon ñooy ñooy ñi nga xamee ne ñoo fekkee ngóobum dugub dugub mi ndax lan ñoo jël ca meññan ma ñoo fekk booba léegi yëf yi nooy ba nga xamee ne jariñoo nañ ko ndax buñ la waxee sang yi nga xamee ne ñëw nañu ci ron seexul xadim man a fi alxuraan mokkale ko bi binde ko fi kon mooy ñoom laa jublu ci ne kon ñoo ñoo fekkee ngóob ma ba noppi nag wal ca nga xam ne nii xeeti ñam ya ñuy soxla dugub ca dugub manu ca ñoom def nañ fekk nañ ca njariñ loolu bi soxna yooyu jàllee mu war a ñëw ci waa ahlul barzaq ahlul barzaq dafa doon loo xam ne lu ñu war a xam la rawatina kii gëstu yoonu murid mu wax lan mooy barzaq waa ban tàq day ni mu demee du nenn lu bi fi sëriñ bi jógee am na ay ñoo xam ne da leen fee bàyyi te ñooña nekkoon nañu ci keppaaru sëriñ bi ñooña sëriñ Modou Moustapha tuxal leen léegi ñu ñëw njaareem am na ñu fa nekkoon waaye sëriñ Modou Moustapha tuxal leen ñu ñëw njaareem liggéeyee fa seenub liggéeyub sarax yi muy ñeenti weer yi ak fukki fan yi ñooña mooy ñi ñi nga xamee ne sëriñ bi daa dëkkaale woon ak ñoom waaye nag ñoom ñooñu dañoo amoon ay toppe toppe yooyu la mu daan demee kenn ku nekk xam nga ne ku dem ci kër soxna diw da nga fa fekk am soxna diw muñ ko tuddee soxna diw moomee ñu ko tuddee nag li ñuy wax saa bàjjen ci jamono léegi bi bu fa màggee ba war a dem kër lañ koy yëkkati jox ko kenn ci mbokk yi wala kenn ci taalibe yi wala kenn ci njaboot yi ni la Sëriñ Tubaa daan doxale ñoom ñooñee ñu ñu fa ëndaale woon ñu leen daan ay yaraan rabibaat ñooñee ku ca masaan jot dem ci barab da sëriñ bi mooy seet diw de nañ ko jox diw diw de nañ ko jox diw bi yàlla dogalee ne sëriñ bi dem am na ci ñoo xam ne jotuñu woon a dem ci barab ñu ànd ak seen yara seen kilifa yooyee dem ci barsax continuer nag maanaam di barsaxu ba kër ñu génn àddina xam nga lii taxawaay la boo xam ne bu mat a bàyyi xel la ngir jamono boobu am na ñu ci xamoon ñoo xam ne seen ñaar fukki at matutoon am na ñu ci xamoon ñoo xam ne seen ñaar fukki at matutoon te loolee la ñu wécce ba sax ga ba keroog ñu buy mu ñu sàngoo suuf mosuñoo kon maanaam dem ci benn borom kër ca mosuñoo tarfati mosuñoo jeng ci genn anam kon léegi tabattul yi nga xam ne moom la ñu waxoon Fatima kon ñoom dafa mel ne roy nañ ko ci waaye roy googee fu ñu ko jële ña ko taataane ci géeju semene ñoom soxla yi nekkoon ak Seexul Xadiim fa lañ ko takk loolu moo indi waa ahlul barsaq ñoom day ay jigéen lañu woon ay sang yoo xam ne ni leen ko waxe woon léegi bi ñu liggéeyee ba noppi dañoo nekkoon foofee ci njaaree barsàq ji mooy lan dañ naan ñoom dañ ne fase nañu àddina jublu yàlla di xentu mboorum sunu ku baax noonu lañ ko daan wax jub fase nañu àddina jublu yàlla di xëy du mboorum mboorum ku baax ki nga xam ne kon moom la ñu rey mu Seexul Xadiim comme ñoom waa barsàq yi day loolu aaya bi di wax muslimatin muminatin xaanitatin taibatin abidatin ñoom ñëpp lu ci ne am na ci ñoom ñooñu muslimaatun ay jullit lañu la tax mooy lan seenu sol ci boppam colub lislaam na na nga xamee ne noonu la aaya ba waxee qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabiibihinna zaalika adnaa an na jooju ba ca aaya Ahzaab nga xam ne am na ay jamono yoo xam ne booba jamono yi guerre bi guerre bu njëkk ba mille neuf cent quarante trois trente neuf quarante bi nga xamee ne booba léegi ak rafle xaw naa am ci réew mi ngir maa dara bañ caa man ñoom day ay jullit lañu woon yu wër a wër muslimaatin ngir lan melokaan wi nga xamee ne moom la diine waxee ne nii la ak julli war a mel melokaan woowee lañ daan mel foo leen fekk ñuy naafila guddi tey boobu layli xalilan maa yahjahuun wala boog maa yatahajjad na gannaaw ay jigéen lañ mën na war foo leen fekk dañu daan saraxe foo leen fekk dañu daan sàkku ngërëmal yàlla ngir jëmm yàlla foo leen fekk dañ daan laabirante seen biir waaw waaye foo leen fekk dañoo amoon ma yërmande di jéggalante ku leen tooñ ñu jéggal la ku leen ku leen ku leen maanaam ñàkk a teggin ba tey ñu bàll ngir jëm yàlla xam ne da ngaa xamul rek te loolu mooy lan li sunu borom di wax ci ahzab wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasuluhu loolu tax ma ne kon ñoom day muslimatun xaqan waaye bi ñu doonee muslimatun xaqan ba tey muminatun xaqan ay way gëm lañu yu wér ndax sootul xujuraat mooy li ñu leeral ne diggante muslim ak mumin am na farq qaalat al arabu amanna walakin xuulu aslamna wala ma yadxul al iman kon gis nañ ne foofu diggante iman ak lislam am na farq ci ne waxtu loo tax gannaaw bi ñu doonee ay jullit yu jigéen ñoom soxna yooyu doon lekkuwaat nañ ci doon way gëm yu jigéen loolu daf daan doon loo xam ne mandargam gëm yàlla mi boo leen ma taan gisee dafay feeñ sa sa xar kanam mooy li sëriñ Tuubaa di wax naan fa xay suma taxaf ilaahaka al ahad yaxafka min xawfika hoo kullu ahad soxna yooyu koo ci mataan gis kooka da ngay gis gëm yàlla gi ak wóolu yàlla gi na xamee ne noonu lay nekk ci deretam ba nga xamee ne ay caaxaan sax doo ko ñem su ma waxee lu leen gën a jege soxna moom mi Mbàkke mi nekkoon fi daar moo fi boo ko mosaan gis boo ne ko jàkk sa yaram bi dafay daw ndax yàlla ji nga xamee ne moom la feese ak fàttali gi mu lay fàttali yàlla loolu mooy imtisaaj al iman ba nga xam dafay dem ci maanaam yàpp doomu aadama bi ak ak xolam nga xam ne boo gisee rek yàlla di taxaw ndax yàlla du lenn lu li nga xamee ne mooy fees ak yàlla ndax doomu aadama bi nga bokkal nekk fii fi barab ngeen nekk di waxtaan di kaf ngeen bokk ndey ak baay wala muy sa wóllëre nga wóolu ko mu wóolu la ngeen dem a dem a dem ba mujj yàlla def ci kenn ci yéen la ko soob muy mu rocc ruu kenn ñi mu daa nga ñemee fanaan ak moom day ba ngeen doone ay nit ba mu doonee nit waaye gis nga ba mu delloo ca yàlla yàlla na mu ragloo yow sax dootoo ñemee fanaan ak sa xarit boobu bi nga xam ne ci tàkkusaan si léegi-léegi yéen a doon waxtaan ndax dafa dellu ci yàlla ñoom seen xar kanam ba ku leen dundoon gis ne da gis na nga xamee ne noonu la yàlla nekkoon seen xol bi nga xam ne boo leen gisee rek da tiit ay caaxaan yooyu sax doo ko jël loolu kon ko loolu tax ma wax ne kon mu'minaatun te mooy li Sëriñ am di foofu na ci soxna soo xamee ne ni xam naaw turam xamu samsam ndax man bi ma nekkee jaaree ñoo ma daan may añ falaa daan añe su ma jàngee ba waxtu añ jot ma dem añi su ma waxtu reer jotee moo am na lool xam naa ko ci ñoom ndax dama koo dund ak ñoom am na ci soxna soo xamee ni ni mas naa dem ca marché ndumbe jóob ba ca jaaree ba mu demee léegi dégg fa ñooñu di yor ay rajo di waalaate ci mbedd yi mu dégg muy wax loo xam ne ni day wax ba mu dina ah yow ma xëyal daal amul solo ku def ku dee yàlla jéggal soxna soosee ba mu ko déggee maanaam bi muy agsi ci kër gi pat pat la àndaale di maanaam di lox bi mu ñëwee daal léegi nday aminta nday aminta daal di wane nday roqee ñoom dañoo amoon séddante woon cër kenn ku ca mas a sàll sa morom amu ca nday rek nday aminta nday roqee nday faati nday noonu rek la daan day noonu lañ daan wax waaye kenn ku dee sàllalu sa morom amu ca kon nag ana ñun buñ waxee koo xam ne mat na la maam nga ne diw jaar seen kii ba ci Serigne Touba loolu daana ko tere sàllalu nit moom Serigne Touba bu dee sa nijaay bu dee sa mag del wax na sëñ diw wala sama nangam diw waaye ñoom nii lañ doon kii bi soxna soosu ñëwee dafa woote booba la ca ëpp ñu daan daje ci néeg soxna Aminta Jobbe foofu lañ daan daje nday diw ndaw nday diw ba ñu daje mu ne man de damaa jommi tey ji ñu ne ko lu la jommal mu ne ba ma damaa demoon ca jaba ca dëkk ba ma dégg fa koo xam ne da dane day waare waaye na ma déggee mu wax di woyofal mbirum àllaaxira daal ca laa loxe di tiit ndax ku baax kat rek bu ñu daan masal masaan di wax mbirum àllaaxira ñu ñëpp dañ daan lox bay jooy ah ma jàpp ne kon loolan moom ndax addinaa soppeeku wala leneen a am nii ñoom ñëpp ñu maase nag inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon gis nga ki gëm yàlla ba nga xamee ne lu dul yàlla du ko xool ci jëmmam gis nga benn baat rek la dégg kooka xaw caa wooye falal mbirum àllaaxira loola mu ñëw bi mu ñëwee ña mu bokkaloon addina bokkoo moom ab jëmuwaay da leen a dajale ne leen damaa jombi tey ji lii moom a jommal muy ka ma dégg muy wax daal di wooye fal mbirum àllaaxira moom a jommal xam nga ak gëm yàlla mënut a weesu lii loo tax ma ne kon mu'minaatun haqqan nga xam ne ba ñu wax loolu dañ loolu day musta am inna lillahi wa inna ilayhi i nekk nekkaat seen yitte waaye ñoom soxna yooyu ba tey xaanitaatun xaanitaatun ndax ñoom ci guddi gi da nga daan gis dañuy naafi la seen sondeel yooyu ak lamp yooyu lañ naan taal di naafi la di naafi la ba bu fajet xam foo leen fekk saraxe ak jox aw ñam kenn mënu leen ci wax te loolu soxna jaara mas nañ ko laaj mu ne yaare aaye ci alxuraan dafa tax mënatumaa tudd nelaw ba yàndoo ñu ne ko ban ak ban mu nekkoon kon wa min al layli fa tahajjad bihi naafilatan laka asa an yabasaka rabbuka maqaaman mahmuuda aaye bii day danaa koy xalam di ko xalam di ko xalam ba tax mënatu ñëmatuma nelaw beneen ba ko tóllanti mooy kaanu xalilan min al layli maa yahjahuuna wa bil asxaari hum yastaxuloon ñaari aay yi daal moom moom tax na ma mënatumaa nelaw ba yàndoo ñoom nag loolee lañu roye ca soxna sax soxna jaara moom nga xam ne moo leen andil ka nga ne moom lañ doon xentu mbooram din seex na amadul xadim ñoom soxna yi sëriñ tubaa ci boppam wutaloon na leen ab dog boo xam ne dañu ko daan jàng nekk na woon ne dañoo yem ci liggéey ba de dañ daan jàng alquran karim di jàng yi ba tey léegi maanaam ba ay xasida sëriñ bi moo leen wutaloon ci boppam aw ay dog yoo xam ne dogu xasaay am na xasaay ñu ngeen gis ni alxasaidu subuhiya nga xam ne ci ayu bis bi lay dox bisu set am na looy jàng boo ko dem ba bis bu bu jàpp al dibéer ngay tàmbale guddi dibéer wala bëccëgu dibéer ba keroog kon léegi maanaam gaawu bu bu bu dibéer jotaate nga jël jukki ba loolu mooy alxasaidu subuhiya ñooñu waa ba sàqi daana lañ ko jàngal naka la ba tey lii nga xamee ne moom la Serigne Saliou moo loolee ba tey ñu koy wooyee sas wi ku jaar xel kom da nga xam lan mooy sas loolu bokk na ca li nga xamee ne Sëriñ Tuubaa tànn leen na leen ko ñoom soxna yooyu ñu daan ko jàng waaye ne la ca gën a yéeme mooy lan ñoom daan daanañ jàng xasida de daanañ riimi ba tey di daaj waaye nag daaj boobee fa leen ko diine yemale foofu leen ko daan yemale am na koo xam ne soxna may munatu ñag la tudd foofee la nekkoon nee na la ma la ma ca gën a yéem mooy ñoom bu ñu mosaan nekk seen néeg bi bay bay daaj seen mawaayi bi wala ñuy daaj seen jëtu bi ñun ñun gone yi toog ci biti du ñu dégg la ñuy wax ñun gone yi toog ci biti du ñu dégg la wax loolu mooy lan waskur na maa yutla fii bu yóoti kën loolu alxuraan a ko wax jigéen mën naa jàng waaye la ko diine tere mooy yëkkati baatam ñoom dañ daan sàmmoon toog loolu te noonu la ko alxuraan wax ne waskur na maa yutla fii bu yóoti kën min ayatillahi wal hikma ayatillahi mooy xekke ma mooy lépp loo xam ne mi nga lay jariñ ca waa baax wax ko wala mu jóge ci ku baax wala mu jëm ci lu baax inna allaha kaana latifan xabiran ci rosul ahzab ba tey kon loola tax loola it ñu bañ ñu dañuy bañ nit ñi di ci profité ne kon soxna ya daanañu daaj kon léegi jigéen war naa yëkkati déedéet ñoom daanañu daaj waaye déggal lii ma la wax soxna soo ko teewoo woon nee na buñ masaan ne seen néeg bi yor seen mu wax bi di ko daaj di riim ñun ñu nekk ci buntu seng bi nii duñ dégg la ñuy wax kon ña ngay tey la leen diine digal ndax du ñuy jaage te ña ngay sàmmonteeg melokaan woo xam ne ëllëgi sibir bu histoire bu mën a nettali nettali kon loola moom ñoom duñ ci am benn jam-jam kon xaanisaatun ñoom soxna yooyu waaye ñoom soxna yooyu ba tey ba tey aabidaatun ay jaamikati yàlla lañu woon dëgg-dëgg muy lan naafila ya nga xamee ne moom lañ daan naafila ak salawaatul wusta ak salawaatul xamsa ya nga xamee ne loola moom farata la waaye salawaatul wusta ya moo tax kon ñuy wax te ni leen ko waxe woon léegi ñoom dëdd woon nañu àddina dëdd goo xamee ne nii la yàlla yedde woon soxna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam muy tabarujal jaahiliya ñoom loola teel nañu ko moytu ndax xam nañ ne ñaay seeni ndey la ñu woon seeni ndey nag ñoom duñ ci tàgg bañ leen cay yedd moo tax mosuñu am benn tabaruj al jaahiliya mosuñoo jéggi benn yoon limite boo xam ne yàlla moo ne kon fii laa bëgg bu ma fa yam kon ñu jàll fa déedéet loolu it ba tey musta am kon lala tax Serigne Touba ay waxam da lu mu wax benn nga nga dégg ko léegi wala nga dem ba gis ku ko déggal wala nga dem ba mu déggal la ko waaye lu mu wax lu nekk rek moom ay misaalam li nga xamee ne noonu la borom xam-xam di misaale di wax di lay misaal ba mujj mu ne léegi lëgg dem na jàpp till ga déedéet moom lu mu lay wax loola lu wér a wér la ba ngay jàng naxwu ci saadatu tulaab da nga fa fekk aw bayit mu naan la naxwu nakaxtul muslimat al muminat alxaanitaati taibat al abidat xamoo woon lu mu ci waaye bi nga ñëwee ci waa këram yii ñu wax la léegi ni nga xamee ne noonu la ñu dunde kon na nga xam ne waxu Sëriñ Tuubaa du neex ndax boobu da ngaa jàppoon day misaal rek naxwu maanaam fi'al ak faayil ak mafool bii ak naat ak yooyu déedéet am na beneen luxsu boo xam ne ni kon mi ngi ci biir ndax bi ñu indee gaayam yii ñi mu dëkkaale loon ci saayir andi indila bi ñu fi nekkee kon bu Sëriñ Tuubaa waxee da xam ne ñoom ñii ñoo taxoon ñu wax li ëpp ci ñoom waxoon nañ ko léegi manoon nañu alxuraan daan ko jàngale ndax su ma la waxee rek ne la man ki ma jur sëñ Moustapha Lo bi ma jur maamam du jigéen moo ko tàmbaleel jàng alxuraan ba mu am juróomi isib alxuraan maamam du jigéen ndax sëñ Modou Moustapha lañ ko tuddee moo ko woo dalal ko baa mi niñ ko bokk xamee ci aada ko daa di jox soxna Mbéye Diop seen mbokk la yéen ñi ñëpp suñu mbokk soxna Mbéye Diop moom moo jur soxna Ami Seex soxna Mbéye Diop moom mii moo dalal sama baay jàngal ko ba alam tara kayfa mu mokkal mu tàmbalee ko ba Baqara di ko jàngal ba inna masala Isa ibni Maryama di suurtu Ali Imran mu jox ko soo ko jox suñ Mor Mbay si waaw kon dama ne soxna yooyu bu fekkonte ne kon Serigne Touba defutoon ci ñoom la ñu war a def kon xëy na mënoon nañoo yem ci jàngal seen doom yu seen turandoo yu jigéen ña waaye soxna su dem ba mën a jàngal góor jàngal ko ba mu ba mu mokkal juróomi si bi alxuraanul karim kooku kon yaakaar nañ ne soxna la ak dara kon loolu tax ñu wax ne ñoom ay boroomi xam-xam la woon waaye ay jàngalekat la ñu ba tey soxna Aminta Diop mii nga xam ne jamono boobee moo nekkoon seen magum kër ga moom it ba tey bokkoon na ci ñi nga xam ne daan nañu jàngale ak soxna Amita Busa ak ñi nga xam ne soxna xarit Penda Fall ci ni ma la ko waxee woon léegi waaye nga xam ne muy lu ñu war a bàyyi xel muy cëralante googee nga xam ne moom lañ daan cëralante ñoom ñëpp ñoo maase woon benn wàcc waaye di sàkk lu baax Seexul Xadiim ñoom ñëpp ñoo maase woon yem ndax am na ci ñu baree bari ñoom yàlla jox leen ay takk ndeer ci kër seexul xadim ñoom ñëpp ñoo maase woon benn bàyyi benn wàccuwaay ngir sëriñ Tuubaa jóge na fi ñoom ñëpp ñu bokk ci benn barab di jàmm yàlla ba tara waxtu suñu borom bi war a àgg ci ñoom waaye gis nga nañu tëralante woon amu ca kenn kuy sàllalu morom ja nday diw nday diw tey la ca gënoon a yéeme mooy fi mu bu ñu masaan noppi añ ay néeg lañu daan def nii néeg yi néegi baraabis boobu ay seng la woon waaye su doon bu ñu noppee kenn ku nekk na ngay jël sa añ ñu dem teg néeg ka fa mag ñu teg ko fa daal di wootante ñëw bu ñu jëfandikoo bu nag soo ko jox kon kon léegi loola gis nga li tax ñu ci taxaw di ko leeral mooy wane ganu wane aw melo wane ga nga xamee ne moom la ñu wane jikko wane ga nga xamee ne moom la ñu wane meññet ma nga xamee ne buñ ko doon wax ci léegi da mën a wax ne mooy meññetu taaw bi nga xamee na moo meññeet ci njëmbatum Seex na Ahmadul Xadim exemplarité boobu mooy li nga xamee ne mooy li mu ci itam mën a wax nii mooy ña nga xamee ne yàlla dogal na ñoom ñooy ña nekkoon ak Sëriñ Tuubaa ba Sëriñ Tuubaa baleen ñu def seeni néeg nii ñi nekk faak seeni rak ñii nekk faak léegi maanaam seeni yaram waaye nag yaraan yooyee ñoo ñaar jara delloo njukkal waaye rakk yooyee nga xam ne mu ñu dem fenn ba wujj seen boroom ñoo ñaar jara delloo njukkal te wax naa ne la am na ci ñoo xam ne jamono bi fi Sëriñ Tuubaa di jóge 1927 booba seen ñaar fukki at matagutoon ca loola la ñu ne ba génn ci àddina am na ñu ma ca xamoon te ñoo xam ne nekkuñu woon ci ron sëriñ bi waaye ci waa Barsax lañu ñu bokkoon ngir ne dañ ne li sunuy sëriñ nekk sunuy bàjjan ne ci danañ ca ne ba dee fekk na ci mën na laa caa limal soxna ab sëtu gay mën na laa caa limal soxna aminta madu mariama mi ngeen xam ñoo bokk ndey mën naa laa caa limal soxna roqayatu sugu mën na laa caa limal soxna faati jóob moo bokk ndey ak baay moom naa la caa limal ba tey ñaam mën naa la caa limal soxna fat ñaan bi soxna Fat Diop génnee àddina soxna Fat ñaan man falaa daan lekke ba keroog nga xamee ne sama njàng noppi na njaari kon lii ma lay wax kon man lu ma wér la mën naa laajtaay li ma lii ba tey ku ñuy wax léegi soxna Aminta Njaay Géey Aminta Njaay Géey nag sëñ Màkka Baraama Xaali moo ko jur ñii ñëpp dañoo bokkoon ca ña nga xam ne Sëriñ Tubaa dëkkaaloo leen woon waaye dañ ne la la suñuy kilifa nekkoon danañ ànd ak ñoom nekk ca ba keroog ñuy wuj suñu borom ñii jar nañoo kañ jar nañoo fàttaliku ci biir gannaaw bi nga xamee ne ñëw nañu ci soxna yooyu nga xamee ne ñoo góob ngóob dugub ci togg ci ay ñam njariñ li ñu ñëw nag léegi ci doom yi nga xamee ne ñoom lañ sol ruy bi wala ñoom la jox fond bi ñu màgg nag ba ñu màggee lu ñu màggaale muy baxdu adwaari banaati Cheikh al yi kon bi ñu noppee ci soxna yooyu topp soxna yi ci tënk bi sëriñ bi nekkee bi fi sëriñ bi jógee ñu topp leen ci tënk ba noonu ñu demee ba nga xamee ne jeex na ki bi mu jël soxna Faati ma duma Sàmba la bi mu demee ak léegi ci waa Barsàq yi la bokk ci ñi sëriñ bi waaye ci waa la woon soxna Faati ma duma Sàmba bi mu demee léegi matagul sax ñaari weer bi muy dem am na téeméeri at yu topp kon ñu ñëw ci lenn ci njabootu sëriñ Tuubaa bu jigéen bi njabootu sëriñ Tuubaa bu jigéen googu dañuy njëkk ci këcce njëkk ka ci njëkk mooy leen soxna Faat Ja yàlla dogal na soxna Faat Ja mooy taawu taaw yi moom la Serigne Touba njëkk a gis ci takk ndeer soxna Faat Ja soxna Faatimatu lañ ko tuddee soxna sa ko jur dafa tudd soxna Ja Touré moo tax ñu naan soxna Faati Ja soxna Faati moom soxna Ja Touré moom fekk na fi Maamoor Anta Sali ndax Maamoor Anta Sali moo ko tudd bari nañu mag lool ndax buñ la waxee ne moo mag Ahmadul Yadaali moom ak soxna Aysa mu mag ma moom ak soxna Umu Kalsum moom ak Mouhamadou Yadali moom ak Mouhamad suñu madu Mustafa Sobe ñu comme ñoom mag bari na kon xam na ndax Mamadou Anta Sali ko fekk moom soxna Fatou mii te yaakaar nañu ne bi mu génnee àddina yàggul kon xam nga dafa gudd na fan ndax ñun ñii di suñu àddi néew néew ak ñu baree bari da nga fàttaliku soxna Fatou wala da nga ko loo dégg ci moom mu nekk jëmm joo xamee ne nii ni ñu ko waxee moom la Sëriñ Tuubaa yëpp gis Mamadou Anta Sali ko tudd ñu tudde ko Fatimatu bint rasul sallallahu alayhi wa sallam mu doonoon jëmm joo xam ne nii boo ko gisee rek daanaka dafay mel ne li ñuy wax iraada iraada ci boppam bu mënoon a doon jëmm boo gisee soxna Fatou Dia lay daal di jox jëmm iraada bi tax ñi mu bokkaloon Serigne Touba nga xam ne parce que ba mu leen joxoon am na kenn ci ñabaru Serigne Touba ku fa mas a ganee bi mu demee léegi maanaam pënuy oto bi képp dafa ko doon tibb di barkeel pënuy oto bi nga xam ne nag moom la kilifa gi waroon dafa doon tibb di naa doo cëy sama doomi sang ba lii de daama lii de moom la waral gis nga pës ba fa mu te moo ko mag ba mun ba man ba ba na ma yàlla jéggal maanaam way juram wu jigéen sax moo ko mag waaye gis nga pës ba fa mu toll kon léegi mën nga gis soxna Fatou Jamoo mi bi mu ñëwee nga xam ne ndax buñ leen bu ñuy joxe misaal bu ñu joxee benn misaal mi dox soxna Fatou Ja jubluwuñ ci menn jëmmam ja waaye la soxna Fatou Ja meññaat ci ay meññi loolaa ñuy tax ñi la yaroo moom ak la ñu ko tuddee ak la mu def ci moom nga xam ne bu yàggul kero dibéer jii ñu wees gaaw bi ñu weesu kero la nekkoon màggalam bi nga xam ne kon maanaam ay turandoom ak ak ak ñi nga xam ne yàlla dogal na moom bàyyiwu fi doom joo xam ne ni ab takkiner lay doon doon jëmm joo xam ne dafa dund tasawufu imaam Junayd ba nga xamee ne noonu la tërale woon ne tasawuf muy li dundoon loo xam ne ixlaasul xasanul bisri dundoon nag léegi maanaam ñorut imaam Ghazali bi nga xamee ne kon moo traité yoon ñëw na kon léegi ci maanaam ñàkk jariñ di nga xamee ne seexul xadim mooy ki nga xamee ne kon moo ko indi ci ahlu tasawuf yépp doonoon jëmm joo xamee ni nii mbooleem waa kër Sëriñ Tuubaa dañ ko joxoon cër ngir paste ba du ngir màggal waaye ngir paste ba ak léegi maanaam sori ga mu sori ca sunu borom ak gëm gëmu gëm yàlla ak iraada ñoom iraada lañuy kiyante boo jógee foofu nga ñëw ci ñaareel bi muy soxna ay su gaawaan soxna su gaawaan nga xam ne jëmm ju ku masaan dem ca moom boo demee xeeb sa bopp ak koo mën a doon soo demee ca moom rek xeeb sa bopp ak koo mën a doon ndax lan lay jàngal nga fekk muy sono su tuuti yor melokaan woo xam ne nii da ngay yéemu ci yàlla waaye bala nga faa jóge dan la wax sa bopp delloo yàlla delloo goo xam ne naan musumaa dégg bari na seex yu baree bari yoo xam ne bu ñu masaan wër këram ba jege ko nii lañu def ah soxna si dinaa tàng boo ko jaaree rek mu tër bi la ndax loolu dafay delloowaat nit ñi ci xam ne àddina ab yow rombuwaay la du kër gu ñuy dëkk wala gu ñuy sax mu doon jëmm joo xamee ne nii yàlla joxoon na ko ci xeeti yarin ak xeeti tarbiya ak xeeti tàggat ruub doomu aadama da fay dem sañ sa ba jekk nga ñëw fii mu ne la damaa bëgg nga jël xepp wii dem ngat gorol matt mais ah nooy def dalay leer bu dee ak cër te yàlla moo la ko ëppale ndax ba ko sëñ Tuubaa dénkaanee gaawaan muy bëgg a feeñ daf naa sama new bi kat yéen ñu koy bëgg a xeeñal te bëgguma woon mu xeeñ sëñ Tuubaa seede woon na ci moom loolu bi nga xam ne kon daanaka mën ñoo wax sax ne ñoom xalifa yi ñoo ko gënoon ragal comme ci masaane damaa soxla nangam da nga naan mbàkki ca saasa kay lépp sa alal li bàyyi ñun koy da jeekii rek sa alal li bàyyi xamoon nañu cër ba ba nga xam ne fa nga dem fa léegi maanaam di jaayu cinq nga fekk fa café goo xam ne démb bërki démb lañ ko tàngaloo ngay xool ak weñ tàbbi fii ngay mën na la jëlal li xel li jox jox la nga naan nga ne ah mu ne naa la booy naan di saafara muy lekk loo xam ni nii xam nga doomu aadama bi mu yoreem xel rek ci la tàmbulee réer xel mi moo koy gindi ndax aspect la boo xam ne dana ko jóg jóg dana ko jaar ci aw waaye xel mi léeg-léeg mu gëlëm loo mooy li may faral di wax léegi maanaam fële may ne nga xam ne ay jànke ma leen di misaal ne doomu aadama xelam dafa limité wu moo tax bul ne lu sama xel nanguwu rek amul xam nga doomu aadama li mu xam un plus un égal deux waaye un plus un égal milliard mën naa am de Sëriñ Tuubaa réalisé na ko fa waytu tariqal xaw mi waxtam ci daa yi beneen bu gën a leer bi nga xamee ne ñëw na ci maanaam ci jumaa Daaru Xuddoos léegi maanaam ba waxanteeg yonent bi xam ngeen ko du jar guddal suñu saa yi waxoon na ñëpp xam jarul ba nga xamee ne yoon bi wax na ko la mu ko wax mu ne ko waalu badri yii ngay sàkku seenu maqaama day fi ñu ne ak fi nga ne bu ñu jëloon suuf di ko def par goj tàllal ko ba nga xam ne suuf yépp jeex na juróom-ñaari suuf yi du tax nga àgg fa ñu àgg sëriñ bi ne ko bakkan bii moom ma ko su ma ko yàlla baalee lu ma tegal mën naa koo tegal contrat ba ñu signé bi sëriñ bi di ñëw bi mu daaraan ak ak si ndar bokk na ca waa ahlu badr ma al abaare ina asiru wa fame daa am yow naako asiru kon un plus un égale milliard suñ tuba andi na ko yow nag mu saxal am un plus un égale deux moo ne boo jëfandikoo saxal tuuti xam ne milliard bi bala mu ta doon ay milliards ay plus plus la rek plus million plus yóbbu ci lu baax waaye xel mi it léeg-léeg ko yóbbu ci musiba soxna si nag boo ñëwee foofu la lay tarbiya kafe gu sedd guy naanal ngay seexlu mu na ah sama kafe gi nag maa seexlu ah kon de doo baax la te ñuy dëgg boo ci naanu maa rabbi boo ca naanee it mu na ku ma jëli koo xam ne nii nee na Seex Saalu mi mujj jóge yàlla dafa dogaloon mu am mu xéroon ci kafe ba nga xamee ne mujj na docteur yi comme niñ ko bokk xamee seen xam-xam moo leen ko may muy naan kafe mujj ñu tere ko kafe bi mu ñëwee ci soxna si soxna si jox ko café kenn musta ku repp dong dong moom moo moo daan gàntu café ku repp café bu la joxee nga dig digga rek bàyyi ba nga xam ne balaa suy ñëw da nga génn àddina wala balaa weer wi del soir ku repp rek mooy gàntu café ndax ci la lépp ci la baatin bi léegi nee na sëñ Saliou nee na moo ko nett ne ko bi bi ma soxna si joxee café gi ñoom duñ gàntu ndax xamante ne nee na maa ngi ci fab ne alhamdulilahi yàlla mi nar a génne sama ruug yi ci ndigalal doomi Serigne Touba yi di naan ba noppi ne ko sàllaaw ñooñu ñuy wax fajkati cosaan day ak aada dañ ma ko tere woon mun na ko laaj nee na keroog ba ñu génn àddina kenn ku ne xam ne boobu mosaan def kon am na lu leen yàlla jox loo xam ne ku leen ca fekk rek ñu dominer la ku leen ca fekk ñoo ko moom dañ ko liggéey ba xamee ne mi ngi nii seen ko masaan wàccee danaan la ah ne daan def buñ la wàccee dañ lay takkal laxasaay mu ne saa musuur gi laa lay takkal foo dem maa lay def am na ci koo xam ne ma nga ca këru dëgg tey benn màggalu poroxaan mu doon dem ci accident bu garaaw boobu ngeen fa déggoon ker ba mu dem ba muy dem daa tàggu doon soxna si bi mu ñëwee mu ne ko ñëw xam nga ne maa la tee dee de ma sama musuur googee ma la joxoon boo boo lëgee boo dem day tàggu ak sama raw yëpp dee nañ de nga xam ne kon gis nga nan seen taxawaay yee yooyee waaye lañu di gën a yittee rek mooy nim lay delloowaatee ci yàlla loo sañte sañte boo ñëwee rek mun la àddina ah, day kër bu romb waaye rek waaye lay mujj rek nañ ca jëkke muy toroxlu ak mokk ci la yi gaay ku raw sa ci nga xam ne kafeem googee maanaam saafara bépp jàngoro doo mës a am ñàkk xam nag dana ci am wala ñàkk a foog bépp aajo boo mës a amee boo ko ci fasee yàlla kon saafara la bu ñu jógee foofu ñu ñëw soxna may soxna may xam ngeen ko moo ñu moo sëñ Abdou Xaadir ñoo bokk lépp moo ñu indi sëñ Moussa may nii ak sëñ Seex may ak sëñ Mor may mooy ki ñuy wax al kubra may muunatul kubra moom jëmm la woon joo xam ne boroom xam-xam la ñu ngi ñetteelu doomu Sëriñ Tuubaa juróom-ñaar lañ ci indi indi nañu soxna Fat Dia indi soxna Astu Gaawaan ñu ngi ci soxna Maymuna muy ñetteel moom soxna may mu mag mii jëmm la woon joo xam ne boroom xam-xam la doon woykat it boo xamee ni jàmbaari liggéey la ndax soxna may mii ak xereñam moom it àggoon na ci maanaam lépp loo xam ne liggéeyu këram la daaw ko nangoo bàyyee kenn moo koy defal boppam ndax la Sëriñ Tuubaa jàngale woon ne ñaq moom boroom képp ñoom loola lañ dégg bu baax ba te loolu la ko waral mooy sëriñ bi dafa nekk njaareem am ay matt ñu fa yónnee taalib yi di wàcc jipp jipp jipp ba nga xamee ne sëriñ bi dégg na yëg ne ñoon ñu ne ko waa kër bii dañoo fi indi am matt bi ñu noppee ñoo dañoo bëgg siyaar bi ñuy siyaaree ñu rang ni nga xam ne noonu la murid bokkee ñuy rang di rang bu mu di waaye am na benn taalib bu nekk fële moom maanaam gis na ne moom ñaqam ñaqu boppam wi daal jombale na ko muy laal jaru Sëriñ mu nekk fee rek naan nii di rek di sànni rek waaye gis nga Sëriñ Tuubaa day jàngale Sëriñ Tuubaa ne di ko xool mu ne ah ñaq day boroom rek xam nga kii dafa jombale loxoom bu tooy bi ak jéem bu tooy bi mu di ko teg Sëriñ waaye gis nga sake Sëriñ Tuubaa di jàngale boroom rek soxna May ñii ne dafa xamoon ne ñaq moom boroom rek moo tax liggéey yu baree baree bari daawul nangu gone wutu ko ca daawul nangu kenn wutu ko ca moom moo ko daan defal boppam ngir xam ne kon léegi loola dafa munta ñàkk ndax bu payoor ba ñëwee rek moom moo doon moo doon moom ma doon jëf rek moom it soxna may yàlla defal na ko mokkal na alquran na it kaamil bind na kaamil moom soxna may moom la it yàlla dogal mu mooy doomi Sëriñ Tuubaa bi njëkk a jël xalima di tàmbali bind kaamil maanaam njëkkut a noppi nag waaye moo njëkk a jël xalima di tàmbali kàddu moom la yàlla defal na ko lool mu nekkoon yarkat boo xamee ni nii li leen ko waxe woon daf daan yar nit ñi ci jikko ju baax waaye di leen yar ci mbañam rus leen tàggat waaye di leen maanaam it yar ci loo war a def yaa ko war a defal ko bopp ndax ki nga xamee ne moo ñàkk kooka rek ay jariñu ndax amul wenn ñàkk woo xam ne dees na ko rekk di ko fayee keneen la waaye ñàkk rek moom lañ nga xam ne mën nañoo wax ne ay mayaamiina kasira mutaadida maanaam taxaar taxarrajat minha ñu ñëwaat ci ñeenteel bi muy lan soxna faati mii nga xamee ne yéen waa daaru seenu cira muy soxna Jóob Mbàkke soxna faati isa moom la ko Sëriñ Tuubaa dëppee duppee kon loola li ma doon wax dafay dolle ko waat ci firnde yi bi ma la waxee bi soxna jaara dénkee soxna maam faati isa Sëriñ Tuubaa soxna maam Faati Isa taxaw ca taxawaay boo xamee ni nii bu rafet la sëriñ Tuubaa loola nëbb na ko ci xolam ba yàlla dogal bu jël yi boppam jox ko te man liste bi mi ngi fi te boo xoolee sëriñ bi bu tuddawul soxna Fatima mu mag bi soxna Aïsa soxna Xadija soxna Mariama ak ñu mel noonu la ëpp jël muy tudde waaye soxna Fatima mii lañ gis mooy kon mu mu duppee ko loo xam ne aw turam la te kon am na njekk loo xam ne ëmbal na ko ba delloo ko waaye nag li ma leen waxoon ne soxna Faat li ëpp ci niñ ko tuddee rek daanaka sant wala ñuy jël bàyyi ko tur soxna Jóob rek ngay dégg wala soxna Isa waaye soxna Faat bi néew na kon léegi kuñ ko tuddee ñu di ko ko waxee noonu moom soxna Jóob Mbàkke mi nga xamee ne doomi Sëriñ Tuubaa la mu duppee ko soxna Faat Isa mii moom yàlla dogal na moom moo njëkk a jébbal Sëriñ Tuuba ab kaamil xam nga histoire dafay bëgg lu ne boo koy wax nga waxe ko na mu amee bu ko defee nag ñu soog soog a tëral nag bàyyi gëstukat bi ak borom xalaat bi mu dem ak bopp waaye soxna Jóob Mbàkke moo njëkk daara joo dem da nga gis koo xam ne tàmbali dafa ab kaamil waaye da nga say tëye la wala xëy na ngir ci kenn ku nekk yàlla moo maye wutal waaye moom wér na ne moom soxna may ci doomu Sëriñ Tuuba yi mu njëkk a jël xalimaam tàmbali ab kaamil di bindal Sëriñ Tuuba waaye soxna Fatou Issa Diop mii di doomi Serigne Touba ji moom la yàlla dogal moo njëkk a ndax moom fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor la noppi bi mu noppee ka ko doon jàngal Serigne Daam Abdourahmane loo boole ko juróomi kilo dugub yoo xam ne moom soxna si moo ko wal soq ko sabati ko fóot ko fóof fóof ko tay ko ba mu doon cere mu boole ko moom boole ko wax ku ñuy wax seef ndóoy ba ñu demee ba ca Serigne Touba jox ko ko ne ko kat maanaam ngir mu tegtal la lan tegtale ne soxna si mokkal na alxuraan waaye nag bind na alxuraan ndax shahada baa ngi nii waaye soxna si mën na liggéeyam jigéen ndax cere ji de ci loxo boppam bi kenn wax ko léegi loola muy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor la ko la jébbale dëppoo bisu badar bi la tax bi ma dégg amee ñaari xibaar yooyu teewul dama ko balancé balancé naa ko ndax soxna may ci weeru korite la jébbale soxna may moom si mii mi ngeen xam mat ci weeru korite la jébbal waaye loolu man may duyuma woon comme référence ci ma sukkandiku ci waaye dañ maa nekk li waat sëriñ Moustapha Lo ne ma sëriñ Mat Lamin Jóob nee na ko kere ba soxna Jóob andee dugub ja day yàlla dafa dogal léegi Abdullahi wuldu Cheikh Cheikh Sidi ba jam nga xamee ne moo ne moom la sëriñ Touba fekk woon gànnaar Abdullahi moomee dafa ñëwoon gane si sëriñ Touba sëriñ Touba wan ko kaamil bi ndax boobee li taxoon ma la doon wax lii ca njëlbéen gën a la maanaam ku bind kaamil ci ni ko Serigne Touba defale moom rek la ko yàlla defale ndax Cheikh Sidiya ba Serigne Touba nekkee gànnaar Cheikh Sidiya daf daan puukarewu aajar aajar mooy lan puukarew teg teraanga puukarew tiitaru teraanga mooy aajar maanaam bu ñu toogee nii woo ay doom yu jigéen ñuy tari alxuraan kon ma ngay aajar Serigne Touba ne ko am naa kat doom yu jigéen ñu mokkal alxuraan waaye gis nga ni Serigne Touba fayoo. Sëriñ Tuubaa yàlla dogal na Abdullahi moomee nga xam ne Cheikh Sidi moo ko jur dox na bis ba ñëw njaare bi mu ñëwee mu fekk fi doomu Sëriñ Tuubaa ju bind alxuraan doomu Cheikh Sidi binduñu mokkal nañu waaye binduñu waaye fekk na fi doomu Sëriñ Tuubaa ju tuuti ju mokkal alxuraan bind ko andi teraanga joo xam ne moom Abdullahi wuldu Cheikh moomee ca teraanga jooju ko gànnaaw gis nga Sëriñ Tuubaa buy làbbali day làbbali ba nga ne nem kooku kooku nee na nem na la bi amee ñaari xibaar yi dama ko balancé ba waxu sëñ Abdoulaye bi Diop bi nga xamee ne nee na ma cere di soxna si woon ca la ñu ganale Abdoulaye wulu Cheikh man na ah kon kat ay la yéwén soxna may moo njëkk a tàmbali waaye soxna Diop moo njëkk a noppi boo demaatee nit boo toppaatee moom it ci doomu Sëriñ Tuubaa yi moom kese moo ci bind ñeenti kaamil ñu tas ñëpp benn kaamil nga bind demaat ci seen a liggéey waaye kon bind ko bu bind ñeenti loolu mooy tegtale na kon ku farlu woon la ku gaawoon la ci mbind te gàtt fanam wa moo tax moo tax sëñ bi di wax ne wa bintuha soxna xafat wa salakat wa katabat arbaatan laa ki nopp muy soxna Diop Mbacke nga xamee ne soxna Fatou Ndiaye lañ ko mooy li nga xamee ne ñu ñëw ci juróomeelu doomu Serigne soxna Moumi Mbacke xam ngeen ko moom mooy jëmm joo xam ne li ma la waxoon boo ko nee jàkk soo fit day rës soxna Moumi bu taxawee da lay fàttali la góor yàlla daan wax naan bu ñu jaaxlee dañuy dem ci Mouhamad ibn Wus mu fàttali ñu bu ñu demee ba nga xam ne ne jàmm nañu yàlla ba gooy ba tàyyal maanaam dañuy dem ci Muhammad ibn Wusso bu ñu fa jógee sawaraat ay bis loolu mooy lan Cheikh Saliou fanam yu mujj loo jàmbaare jàmbaar loo man man kurus loo man man jàngal loo man man durus boo demee Sëñ Saliou bu fa jógee te sa kurus gaag sa durus gi lépp da ko xeex ndax dalee dalee nee na loo gabari boo fa yëpp moo la këppul te da nga koo fekk mu toog ci mbooloo mi wër ko nday joro càmmooy amul sax espace bu yaatu bu mën a noyyee te it maanaam ak coono ba mu jànkonteel kon da nga dellowaat ci yàlla xam ne kon góor yàlla dëgg-dëgg wër sa ba benn coono addis soxna moom mi nag ci faar boobu la bokkoon boo ko masaan gis ak kaalaam nga jël kol ga nga xam ne yow miy góor loo njaxlan njaxlan boo jàkkaaroo soxna moom rek da nga yée da nga da nga da nga da nga maanaam da nga xeeb tak njaxla dund ngeen ko gis ngeen ko ca cawarte ga du tàyyi ci ngénte du tàyyi ci seeti nit du tàyyi ci lenn loo xamee ne ni luy bi di lu baax la wala loo xam ne kon maanaam lu jëm ci lu baax jokk ak bokk ak yu mel noonu nga xam ne boo nee sëll kawar ga rek xar kanam ba lam lay fàttali mooy la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ana ka aabiri sabilin fii selli sajaratin wala kenn dem ko waxee daf ne àddina daal du lenn dudul bu tàkkusaan kii rek ma jógaat ñoom moom noon la gisewoon àddina nga xam ñamu daan yar ba léegi Touba dañ koy wax ne soxna moom ay yaram ku fa jógee ku jógee këram bay soxna gàtt mi ko mi ko mi ko fi wut dañu wax ne ku fa jógee danga nga mën a liggéey danga nga set da nga kon da da foo dem daal du bokkut ak saa bàjjen ni saa bàjjen waaye na saa bàjjen ba saa bàjjen di origine boobu moom moom moom daan kii génn bari gis ngeen jëmmu ja gis ngeen yittadee gis ngeen kan bi sa saa ñu ñëwaat ci juróom-benneel bi muy kon soxna muslimatu Mbàkke ndax ñoom ñaar Sëriñ Tuubaa daf leen a seexale woon daanaka moom jëmmu la woon joo xam ne ku sawaroon am activité lool waaye ku amoon xam-xam la bind na kaamil am jàng ku mënoon siira lay ba tey siiratu nabi yàlla ma yàlla ko ci ndax ummahatul mu'minin daan wax ne ñooy samay ndey ñooy samay référence ci diin doon jëmm joo xam ne ba tey ku bëggoon xam-xam la ndax sëñ Musaa Ka am na yu mu taalif yoo xam ne moom ci boppam moo ko jaxeeta lu mu nekk ci taw sakkoor bu téere ji moo ko daan woo lu mat weeru yàlla wala ñaari weeru yàlla téye ko fa di ko laaj di gëstu ba tala sëñ Moussa Ka sukkandikoo kan ba def ci saw sàkkoor bu jéeri ji ku ko jàng da gis nam ko ca wax ab yarkat la woon moom ba tey di liggéeykat bu mag ab yarkat la di liggéeykat bu mag boo xam ne yar na ay génération formé ay ay ay ay équipe yoo xam ne nii maanaam ci fànn yu bëree bëri waaye moom si boppam it ba tey la mu daan liggéey foofu moo soxna may ñoo ci bokkoon ab taxawaay danaan dem ca waañ wa di xool nañuy togge di leen dugal bi moom ne ko ah, soxna si ngaa dem toog mu ne déedéet ñii sama doomi càmmiñ lañu ak doomi taalibe yi dañ leen fee andi ngir ñu yar leen kon nag lay ku ci mënutum liggéey sama gàcce la du man li da leen daan topp ba ca waañ wa lu ca damm mu ne kon doomi soxna daa war a xam lu damm ci cin doomi soxna daa war a xam lu damm ci kër ngir bu ëllëgee moom moo war a kon léegi nekk ji moom mën nañoo wax na léegi comme ba tey ku daan yëngu ci wàllu liggéey la dame d'affaires mën nañ ko mën a wax dame d'affaires la woon ngir ne ci première qualité ndax léegi dugg na ci domaine agriculture am ci résultat yu bare bëri ndax mille neuf cent cinquante et un foofu yi nga xam ne foofu laa Mourtala def économie fi tàmbalee foofu jëm ba ci fee nga xamee ne foofu fa fa la jumaay Mbusoobe di ne seen kenn Mbusoobe nekk fa léegi foofu dafa daan bay ndandi maanaam lu yaatoo yaat loo xam ne ni lu jéggi dayoo waaye nag lañu ci gën a yitteel ndax buñ la waxee ne moom 1951 ñoral na ci gerte 30 tonnes 30 tonnes moom xam nga baykat dëgg-dëgg moo ko mën a bay te nag 1951 waxuñu bay waxuñu baykat yi tracteurs yi bi mu amee waaye 1950 yi am na ci gerteem 30 tonnes 30 tonnes yooyu la ko may dafa jëfandikoo am xelam rek. ndax la ko may mooy dafa am benn booba am na ku benn tubaab bu fi ne tubaab boobu orli yàgg la tuddoon boobu moo toppoon ci directeur bi nga xamee ne moo yoroon colonisation yi nekk Afrique bi soowu jant ak Afrique maanaam kii maanaam oriental orli yàgg la tubaab ba tuddoon booba ñoom tubaab bi moom orli yàgg boobu dafa am benn dépôt dépôt boobu bi nag moom la waxoon ne soxna si kaay ma jaay la ko soxna si jënd ko ci moom ñu négocier négocier mu ne ko nag njaayum kumpa waaye daal dinaa la mën a waxal ne dépôt bi daal juróomi téeméeri seng ngi ci ak benn juste ak leneen yoo xam ne ay marchandises bu sew sewaan la daal ñu négocier deux cent mille la waxoon ñu négocier ba mujj soxna si jënd ko ci cent mille francs ba mu ko jëndee yàlla dogal loola fekk na ko ci maanaam juróomi téeméeri paquet seng ya ma nga ca moom la jël léegi seng woon ko këram googu nga xam ne moo nekk ci wetu ay nu raxmati gifs ba yi ba tey gifs bu baax la bu nekk ci état gifs bu nekk ci état waaye la ci la ñu di yitteel mooy na soxna sa def jub si ba looloo tax ñuy wax wax dafa ñëw ba ci Mbàkke Bawol fekk na fa am na ab tëgg bu fa nekkoon léegi mu ñëw ba ci tëgg bi ne ko man day damaa bëgg sama jub si bi damaa bëgg muy bay mu ne ko ci naka mu ne ko damaa bëgg wutal ma ay lam nii maanaam jub si bi ni mu toll mu tëgg fi ab lam bu rëy tëggaat fi ab lam bu rëy ba muy juróomi lam mu ne ko mu tëgg ko mu ne mu ne ko damaa bëgg nga takkal ma ci ay càllal mu takk ci càllal gu gàtt goo xam ne nii ab machine dana ci a lonk ba mu ko defee soxna si faabër ak arara lonk na ko ci juróomi machine muy bay ak juróomi machine fab looloo ko mayoon mu am résultat mille neuf cent cinquante et un mu produire trente tonnes bi mu ñëwee ak mi nga xam ne moo ko jaan machine bi daf koo xool bu mu ne ko soxna si yaay yeewu ñun maanaam dis gis boobu watta ligs la boobu mooy katkat yi jëf gis si jamono boobee watta ligs la mu ne ko gis bi ñun dañ koo defar pour voiture yow nga di ko defar pour bay soxna si muñ ne ko yaa ma gën a yeewu ndax yéen a defal oto kon technique boobu loolu def na ko ci wàllu mbay waaye yëgul foofu demaan na it ba tey commerçante la woon boo xam ne bu bu bu bu xerel la ci wàllu commerce ndax yàlla dafa dogal léegi maanaam mu amoon benn partenaire bu ñuy wax même Memra Memra xam ngeen ko da ngeen koy dégg Memra bu mag ba nag a sax la ci karamay la la kooka tuddoon ab tubaab la woon boo xam ne député Senghor booba Senghor nekkul président député Senghor moo ko boole woon nag tubaab bi ma lay wax kërame yi mu daan ko jox ay tonnage ci ciment soxna si di ko jël di ko jaayaat di ci am dara kon yàgg naa yëngu ci maanaam ci wàllu domaine commerce tubaab boobu mu faatoo yàggul yaakaar naa deux mille un wala deux mille deux bu dee faatu ci lay faatu moom kërame yi bi nga xam ne mu nekkoon partenaire soxna si daan ko jox ciment boobu ba tey yëmul ci ñaar domaine yooyu muy agriculture wala commerce déedéet dem na it ba tey textile daf daan jël léegi ay wëñ wut ay njaago spécial di leen fay di leen jël léegi jox tasmin bi maam plan bi nga xam ne moom la bëgg ñu ràbbal ko ko ñu ràbbal ko bu noppee mu jël sëriñ njaa koy jaay nga xam ne ko mu sàmmima la mu sàmmimatul asiya bu dee léegi nag boo ne asiya day garaaw ndax manu kenn yi ni ñu koy defee du lu baax waaye mu sàmmima la maanaam li ñu bëgg wax te mu da maanaam da daan danaan plan kon lii laa bëgg ñu defal ma ko ci sër bi wala sëru njaabe bu génnee matière bi laa bëgg mu am doonoon ko xarañ yi déggoon àddina lool ndax jamono bi nga xamee ne ñi ngi am indépendance mille neuf cent soixante yàlla dogal na léegi jamono boobee moom xamoon na ne àddinaa ngi dox te boobu am na ak jaxasoo Senghor amoon na ak jaxasoo Senghor ndax jaxasoo googu député Senghor moo ko boole woon ak kërime yi mi nga xam ne moo ko daan jox financement bi mu di ko jaay bi ñu bi nga xamee ne ñi ngi waajee def feedu indépendance yi muy le 20 août 1960 ci la am am indépendance Serigne Touba moo ko toxal ba le 4 avril neex bañ ca leen fay feeto waaye le 20 août ci la Sénégal am indépendance waaye Serigne Touba mi ñu boreel moo tax mu andi 4 4 bi faaw comme 4 avril rek dañuy la ñuy kii kenn du ca mën dellu gannaaw bi nga xamee ne kon ñi ngi feetu feet googu amoon na xereñu jox njaago yi ñu ràbbal ko léegi signe panafricanisme ku jàng histoire da nga gis drapeau bu di ba kayta bi am na benn boo xam ne fii ñu pan africanisme wala nga dem ci maanaam ñi nga xam ne ñooy borom parti pan africanisme signe boobu moom la ci doxal lu mel noonu nag moom la soxna si jëloon wut ay naat spécial njaago yi ràbbal ko ko mu jox ko addi si ngor ci yooyu bokk na ci taabal yi ñu laloon ci taabal dënoor ya yoo xam ne nii maanaam loolu mën ngaa wax ne Medine soxna si ci loolu maanaam moom moo ko xalaatoon kese yëgul foofa ci boppam waaye ndax lu nekk day am bi ñuy dem di yóbbu loola booba Ousseynou Seck ku daan yàgg déglu rajo Dakar bu njëkk ba da nga xam Ousseynou Seck moo nekkoon doyen ci ñi nga xam ne ñoo daan siiwal kii bi wax rajo Ousseynou Seck moom mii ak ku ñuy wax Mor Mati Lo ak maanaam sëñ Moustapha Lo ñoom ñett la soxna mu si joxoon léegi natt yooyee ñu jox ko Senghor bi ñu noppee lettre ba Senghor bindoon doon ca sant ba tey mu ngi ci document absent waaye soxna Moussa yëpp doon foofu. ndax li tax maanaam ma ciy guddal mooy dama ne maanaam sayyidatu amal daan de affaire la kon dafay aajowoo ay référence aju firnde doo ko wax rek par affaire mu jàll nga ne daal da ngaa bëgg lu ko neex déedéet da ngay wax firnde boo xam ne koo def ba nekk daan de affaire jëmul foofu waaye dem na ci wàllu industrie wàllu industrie dem na ndax ni mu ni mu dugg ci wàllu industrie boo jamono boobee am na ku ñuy wax Pape Diouf Pape Diouf jamono boobee moo nekkoon ki nga xamee ne moo nekkoon directeur téere wàllu maanaam maanaam maanaam ak maanaam al kii ni ko mën a waxe wàllu dund bi ak meññet mi ki yore wàllu aliment yi nga xam ne ne maanaam moo ne ci biir réew ci biir réew li ñuy dundee ak mbay mi jamono boobee sëñ Fallou ngi fi ci xalaat ak sëñ Fallou moom la soxna si négocier Pape Diouf négocier ak yi mu dem Allemagne négocier ak waa allemand allemand yi fi ñeenti allemand ak ñetti sénégalais bu ñu mosaan ñëw kër sëñ Fallou la ñuy fanaan waaye bu ñu xëyee ña nga daan ñëw ci kër soxna musli booba fekk nit ñe di mooñ bu ñuy mooñ noonu dañuy xool dugub ji la ñuy njëkk a jël xool grain bi suuna si noonu ñu xool buñ ko buñ ko buñ ko walee ba noppi ñu xool grain bi ni mu toll bi ñu defee noonu ba noppi ba tey ñu xool buñ ko weeree ba mu doon sungub bi ñu doonee sugum ñu xool bu ñu koy mooñ loolu lépp ñañ koy calculer léegi machine yi bu ñu ko indee naka la man a soqe naka la mën a foofe naka la mën a wale naka la mën a mooñe naka la mën a fendale ba mën a def grain bi nga xam ne mooy mën a indi cere piir te pourtant bu ñu la waxee ne kenn jàngalu ko defar couscous couscous marocain bi dafa ñëw mu xool don bi xam na lii que dañ koo defar mun a mun a lii de warees na ko mën a essayer jël farine di tay di di natt di tay di teg di natt di teg di weer ba yàlla joxoo ko don bi nga xam ne moom la bëgg mu ne ah moo ne lii la mu dem te dem dem mujj mu ne moo ne suñu tere yi suuna ji war nañ def lu mel ni di natt di teg di natt di teg di ba yàlla jox ko loolu ni mu duggee ci domaine industrie bi mu bi Pape Diouf moom mi demee wax ak yi ñu ñëw ñett ñeenti allemand la ak ñetti Sénégal ndax ñoo ak accompagné foofu leen daan yenn bu guddi jotee ñu dem fanaani ko sëñ Fallou di xool di photo di xool di photo ba yàlla dogal seen mission mat ñu delluwaat bi ñu demee jamono boobee maanaam projet bi nga xamee ne kon léegi moom la ñu moom la allemand yi defoon ngir ñu mën a taxaw étude boobu deux cent quatre-vingts millions la ñu bàyyi xel nag mille neuf cent soixante mille neuf cent soixante et un projet deux cent quatre-vingts millions CFA booba bu dee léegi ay milliards et milliards léegi ñu continuer allemand yi di liggéey waaye ba ñu demee ba nga xamee ne léegi liggéey bi noppeegu daa balaa liggéey bi noppi la Pape Diouf moomee démissionné dem léegi Addis Ababa di liggéey ci léegi mun a sabatul wax dul afrique mooy OIA ji njëkk bi comme Touba moom contrat la xam gouvernement la signanté la woon Pape Diouf démissionné na ba Allemagne yi noppee bi ñu ñëwee ñu jox gouvernement bi loolee nga xam ne mooy machine ya gouvernement bi jox ko usine jàmbaar boobee nga xam ci route de jàmbaar boobee ba liggéey cere mooy moulin de Centenaire boobee ñoom lañ ko jox moo daan liggéey léegi cere jàmbar bi loolu amee sëñ Fallou dafa woo soxna Moussa ba mu ñëw mu ne ko bu la neexee nga porte plainte tubaab bi ak gouvernement bi ndax machine yi sa machine la projet bi sa projet la yaa ko utilisé yaa ko dox ba noppi ñu ñëw léegi boomale ko keneen soxna Moussa ne ko bàyyee naa leen ak Serigne Touba man su may kalaame Serigne Touba lay kalaame waaye joxuñu dara usine ba lam liggéey yoon du ci baree bari dañoo mujj di wër ci dëkk àll yi ak jur gi ñu di ko dund baaxu ndax qualité ba mu war a am ak léegi maanaam feddal gañ dañ ko war a feddal amul moo tax di ko jox maanaam maanaam jur gi di ko dund waaye li mu di yitteel rek mooy mille neuf cent soixante projet deux cent quatre-vingts millions bu doon léegi yaakaar nañu ne femme de affaires yi wala dame de affaires yi léegi ñetti am capacité mën a indi projet deux cent quatre-vingts millions bi CFA doonatul dara actuellement nag kon jamono boobee te loolu lépp ci liggéeyu Serigne Touba la ndax ci la ñuy wax lépp liggéeyu Serigne Touba ba tey yëmu ci loolu waaye cereem jooju nga xam ne moom la daan def dem na ba àgg ci mu weesu tuubaa nga xam ne ñi daan liggéey ci cere ji bis mu set léeg cinquante kilo ceeb dañ leen daan suural wala léeg-léeg sax maanaam danañ bari ba léeg-léeg àgg di leen suural ñaari kilo ceeb wala saa ko genn wàll waaye dem na ba mujj nga xam ne moom jël na ay watu ay matuwaayam amoon ay oto ab landweer ak léegi maanaam ko bo landweer ba ku ñuy wax léegi Mor Mbaye moo ko yoroon am na it beneen Ford boo xam ne ku ñuy wax ngay jóob moo ko yore woon ak beneen wax beneen oto bu ñuy wax quatre cent quatre familiar yii mooy wata yi nga xam ne ñoo daan distribuer maanaam li nga xam ne kon mooy ay matériel mu jëm ci kër waaye lañu ci gën a yitteelaati mooy loolu dem na ba ci génn qualité ak quantité boo xam ne dem na ba ba ñu wóolu ko lu ëpp ci duwaañ yi ak li ëpp ci maanaam gendarme yi moo daana leen wutal seen rabitaay boobu ci cere jooju muy couscous marocain farine wala couscous bi nga ko tuddi woon bi nga xam ne mooy dem na di conquérir ba nga xamee ne sax bato bi daan dem Makka di aji Makka daana leen jox dund boobu ma Massamba Joxaane moo nekkoon commissaire au pèlerinage Massamba Joxaane moomu def na ci moom commande 1962 1963 mu complir commande ba nga xam ne bato boobee ñette nekkoon ci pèlerin moo leen wutal cere ja ñu dundee ba ñu demaat ba dikkat yaakaar nañu ne histoire dafa wax nañ ne 1963 wala 1964 ci la dernier bato départ waaxu ndakaaru jëm al aradil xijaasiya ci la ci la avion ñëw ci la bato folle ko avion daal di fan kon ci lii nga xamee ne moom lañ la wax mu nekk loo xamee ni nii kenn la ci njabootu Serigne Touba bi ndax li tax ma guddal ci bul fàtte ne dama laa waxoon ne daam bi affaire la daam bi affaire nag mooy koo xam ne ku bari man man la ku bari solo la def na ci ab société am loola kon day aajowoo ay firnde géeju na ci wàllu agriculture wax nañ la trente tonnes yi ku xerañoon la ci wàllu textile ndax la mu defoon ca léegi fedde ànd ak ba ku xerañoon la it ba tey ci wàllu industrie ndax projet deux cent quatre-vingts millions ci mille neuf cent soixante soixante et un kooku ba moo koy def ku xerañoon la ba tey ci wàllu liggéey kus-kus ndax dem na ba am capacité gendarme yi ba ji am capacité ujaaj yi Sénégal yi mu leen di rabité 1962 ba 1963 ci commandement ji Massamba Joxaane moom ma leen wax loolu nag yàqutoon dara jaa ci jaamu yàlla ga bisu set ñaar fukki tële daan jàngal Alxuraan Mor Bay mooy nettali moo ko fekke woon kon ci noonu anam googu la nekk ba yàlla dogal it mu am ndax buur ku ko liggéeyal wala ku liggéey ci maanaam administration da nga dem a dem ba nga xamee ne dañ la jox ndukkal looloo taxit yàlla dogal na dem nañu ba takkal ko médaille boo xamee ne nii maanaam médaille yu ordre national de mérite dem na ba am takkaay ba am ba ñu jox ko léegi garaatu maanaam ordre national de mérite te loolu bi ñu demee ci Miss Sénégal bi nga xamee mooy mooy Miss jigéen ñi bi nga xamee ne léegi dem nañ ba ci Miss Sénégal bi nga xamee ne mooy Miss jigéen ñi te ñu dubbee ko léegi man André Bakili gis nañ ne soxna muslim mooy ñaareelu jigéen joo xam ne takk na ordre national de mérite ci Sénégal bi mu amee indépendance ci décret boo xam ne mu ngi nekk 07 262 ci maanaam taarixu ci datu la 07 juillet mille neuf cent soixante deux moo nekk ñaareelu jigéen boo xam ne am na ordre national de mérite ci décret bii ma la wax zéro sept deux cent soixante deux date zéro sept zéro sept mille neuf cent soixante deux ci kon loolu ab tënk la ñu ci soxna may mu mujj mii nga xam ne mooy may xaadim nga xam ne mun ak sunu doom ñun ñëpp fekk nañ ko muy may xaadim ma juróom ñaareelu muy may suxra moom tibu la woon doo xam ne boo ko gisee rek sa xol set gis nga sëñ Tuubaa dafa am lu ne xam nga wax naa ne la ba nga gisee soxna moom bi da ngay bay rab rabi ngir yàlla jëmu yàlla woo waaye nga gis soxna may sa xol bi feex nga di ko xool ci am ngir nooy da la ko yàlla nooy ak mbégte ma ak léegi jàmmam du bari yooyu di nga xam day reer tax dañu wax ibtisaamaati al yàlla defal na ko tawfiq joo xam ne néew na doomu Sëriñ Tuubaa jigéen du ko am ndax dafee desoon moom kot nit ñi di ko xoolee ba di Sëriñ Tuubaa mi ñu defee cay jigéen waloo taxoon sonam may gën a bari ay sopp nit ñi bëggoon ko lool mu siiwoon ci faj aajo mu nekk jëmm joo xam ne dafa waneeg taalibe ca wàññi nga am kenn du fàtte lan mooy léeg-léeg bu xada ci yoonu murid waaye kenn du fàtte kero ba soxna may amee ginaaram ya ginaar ba ak cuujam joojee togg ko muy lu xeebu ci ay bët mu waaxu ba ñu Seex Ahmadul Faadil mu jox ko ko ne ko Mbàkke de damaa bëgg a dundal bis bii sëñ Mahamadou Farid jox ko ne ko am nga ci ndigal dee ko saxoo saxoo ko ngeen tax na ba laylatul xadr ci biir Sénégal damaa jëlal la biir Touba waaye mboolem dëkk Sénégal yëpp dañuy màggal laylatul xadr ci dimension boo xamee ni bu doy waar yëmul ci biir Sénégal kott waaye biir bitim réew yi ba tey daayira ya fa nekk mu réer ya fa nekk di màggal laylatul xadr nga xam ne laylatul xadr dem na ba bokk ci xew yi principaux yi nga xamee ne yu mun ta ñàkk la ci biir yoonu mu rek te kenn andiwu ko fi dul soxna may te cuppeeram soose te ganaar ak yooyu nga xam ne moom la jaayante woon ngir jëm yàlla yàlla rek ndax yàlla fay na na yeneen da njabootu Sëriñ ba ne sule na li waaye juróom-ñaar doon na ndax Fapal Masaani ak ayatul Faatiha soxna ami siya nga fa soxna mbenn gaabu ñeneen ñoo xam ne ni kenn mënu leen a lim kon bi ñu noppee ci soxna yi nga xamee ne ñoo ñoo defar ñam bi jaar ci doom yi léegi ne li des mooy de istimraariyatul masira ñi fi def ndax li ñu doon wax dañ ko waxoon mu doon film mu jàll ndax am na ñu ci liñ war a wala am nañu yaakaar ci ñu fi def dama ne aha kay am na nañu yaakaar ci ñi ñi fi def mënumaa lim ñëpp ndax waxtu wi xam na te li temps baa ngi bëgg a jege te ku woor ba na gëne du ñàkk nga war a seetlu ndax waxtu sunu borom day jege waaye du naa ci indi ñaari jëmmu kot ngir ñu mën a rafet njortu ci ne maanaam loola dana tax lii ñu doon wax tàmbalee ko ca maam ya jaar ko ci waajur yu jigéen ya jaar ko ci doom yi ci bàjjan yi kon danañ ci mën a am yaakaar kama cee andi mooy soxna maam Fatou Mbacké mi nga xamee ne mooy doom ci soxna moom mi mi nga xam ne bokk na ci liñ bi ma andi fii kenn ku nekk xam na coono bi nga xamee ne moom lay daj ci wàllu liggéey boo jógee Touba di dem Njaareel boo ñëwee ba saate da nga fekk daara joo xamee ni du mag la dañ koo tudde daara waaye la fa nekk ci xeeti yëngatu ci xeeti mbay ci xeeti élevage ci xeeti yu bëree bëree bëri yoo xam ne bi soxna maam Fatou moom i di doomi soxna moom i ak Cheikh Mamadou Awa Balla mooy kii nga xam ne mooy taxaw taxawaay boobu doon nag ku jamono sunu jamono doon lu mujjoo xamee ni ba tey li muy def ci cere yàlla dogal na mu am ay cadeau yu bëree bëri yoo xamee nii la ko may kado yooyu mooy yëngatu gu muy yëngatu ci wàllu tra tra gën a sunu yaakaar ci ne kon li ñu doon wax ci maam yi wax ko ci ndey yi kat am nañu yàq ndax koo mat sañ nga ko wax ne xale nga waaye ku am doom doonatul xale ca kamu jur kooka ne du kenn ku dul muslim mbàkke moom sëñ Moodu bu sa jañ mbàkke mu doon xale boo xamee ne nii ñeent fukki at bu matee la cee topp du bari waaye du doon koo xam ne dafay yëngatu ci wàllu xam-xam ak yare yat mu doon loo xam ne li tax ma koy andi dafa doon koo xam ne dafa toll ci digg àddinaam jaaroon ci loxoy borom bi barke mu bàyyee ko alal mu yor alal mënoon na fooyee alal ja wala mu def ko ci bakkanam wala mu noose ko ca defu ndax dafa am sama bokk mu waxal ne ko man day suñ toll nii day damaa seetlu na sama waajur bu góor muy sëñ Maodo Boussa Diagne bi mu daataan làqu loolu wolof di wax ku bàyyi na mébét damaa gis ne bàyyi na mébét ndax gis naa ne am na lu mu yéene woon a def ci njàngale ca defu ko ca loolu nag tax na ma am ca léegi ndokkeel ma am ca it xirte ba tax ma bëgg koo taxawalal ay daara boo gisee may sonn ci daara yi day sama mébét yooyu rek laa bëgg mébétuwaay ci laa bëgg matal ne ko lu bari sama sama alal ja ma amoon day jaay naa ko nga taxawal daara yi ne ko bu dee àddina bu dee hôtel jaar naa ca bu dee oto jaar bu dee dëkkuwaay yu bëri takkaay yu bëri bëri takk naa kon gis naa ne kon la ma yitteel mooy jéem a futteeku liggéeyal yàlla ci alxuraan jël kon la tax ma di ko andi day xale boobu mënoon naa jëriñoo alalam ca nag ko diina maye waaye mu ne jaay naa lu bëri samay takkaay ngir samp sama internat yi te xale la boo xam ne nii ñeent fukki at ni ma la ko waxee bu mattee ba tey léegi maanaam la muy topp bëri kon loola dëgëral na sunu yaakaar ne la ñu tàmbale woon ci soxna jaara la ko ci soxna maam Issa soxna Anta Ndiaye Mbacke soxna Coro Maroosa jaare ko ci soxna Mbéy Diop soxna Fat Jaxate jaare ko ci mag yooyu jaare ko ci waa Bar Sàq jaare ko ci juróom-ñaari doomu Sëriñ Tuubaa yi ñu indi kon yaakaar nañ ne loola dees na ko mën a bàyyee mu nekk message boo xam ne nii lumière ba dafay continuer di leer waaye ñu delluwaat ci la ma la waxoon rek Sëriñ Tuubaa mën naa damu ne sama ndey bind na alxuraan mokkal ko sama maam bind na alxuraan mokkal ko sama soxna bind na alxuraan mokkal ko sama sët bind na alxuraan mokkal ko sama sataat bind na alxuraan mokkal ko ku dul sëñ Tuubaa boo ko indi rek kon ñu dem ci wasalaamaaleykum wa rahmatullahi Cheikh Abdourahmane Lo wax ji am na solo lool tubarkalla kon mën nañoo wax ne sant nañ la sant goo xam ne gii xam nañ fu mu tàmbalee waaye xamuñu fu ndax yaakaar ji nga xam ne amoon nañ ko ceew ba jox la thème bii nga xam ne thème bu am solo la boo xam ne mënuñu ko ñàkk a waxtaane ndax euh, moom ni ñu ko waxee léegi rek bu ñu waxee góor yàlla yi Sëriñ Tuubaa yi war nañoo wax góor yàlla yi euh, nga xam ne ñoo nekk jigéen jigéen ñu tedd ñoo ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci peggu sëñ bi yaakaar naa ne tey képp koo xam ne teew nga fi ak képp koo xam ne yaa tey da nga jëlee njariñ loo xam ne lii njariñ lu euh, am solo loo xam ne it tey liñ ci gën a yéem gëstu bi nga xam ne def ko ci ci indi loo xam ne lu wér wér la ndax liñ fi dégg xam nañ ne ko sonn nga ci gëstu bi loolu nag mm, kuréel bii di mu assasatul Wafa bi xuququl iman mi ngi la ci sant sant goo xam ne yàlla rek la koy seeral ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom ñoom ñu bokk liggéey yépp kon sant nañ la gërëm nañ la ci wax ju am solo ji nga xam ne andi ngañu ko bi wax ji nag am gum solo am am gum am solo tax na laaj yi bari lool waaye bala ñoo ñëw ci laaj yi dañuy e, jox sëñ Abdul Xuddus Mbàkke mu am ab taxaw seetlu ci wax ju am solo ji nga xam ne sëñ Abdurahmaan sëñ Abdurahmaan doon na ko def kon ñu jox sëñ Abdul Xuddus Mbàkke mu tax salaatu wassalaamu ala rasulillah wa man iqtada bi hadihi ila yawmi liqaa'i asalaamaaleykum ñu ngi nuyu di sargal di ndokkeel sunu mbokk di sunu mag sëriñ Abdourahman Lo ibn sëriñ Moustapha Lo ci waxtaan wu am solo wi nga xamante ne mën nañoo wax ne matale na lépp lu ñu doon séntu ci moom ba daanaka dañ ciy wax ak taxaw seetlu waaye amul lan loo xamante ne manqué na ci li mu waxtaane ñi di ko sant di ko ci ndokkeel bu baax ci gëstu bu am solo bi nga xamante ne def na ko di rafetlu xam-xamam di ñaan yàlla may ko tawfeex bu baax baax ci liggéey bi nga xamante ne xam nañ ko tam koy taxaw ci wàllu boobu gannaaw bu loolu jàllee dafa mel ne Serigne Abdourahmane Lo am solo bu am solo bu mawdoox bi mu tànn am solo tax na mu feeñal fi ay mbóot feeñal fi ay xam-xam yoo xamante ne laaj nañu wax ko ci kaw ba ñépp xam ba tax na kon conférence bi am na solo am solo boo xamante ne dañ koy dund fi ne nii ndax dañoo toll ci jamono joo xamante ne mbirum góor ak jigéen ak loolu ñuy wax musaawaat te mooy parité bëgg yamale góor ak jigéen dafa nekk moox di la nekk muskila boo xamante ne coow li mi ngi jib ci kaw ak ci suuf waaye dafa mel ne ku diglu waxtaanu Cheikh Abdourahmane Lo wi yaakaar naa danga nga gis ne li alxuraan di wax ne wa qul i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun kon da nga gis ne parité boobu ñuy woote mu yemale góor ak jigéen lépp ci ay wax waaye ci ay jëf la nekk ndax Serigne Abdourahman Lo won nañu ci gàttal ci diir bu gàtt rol yi nga xamante ne jigéen ñi waroon Serigne Touba taxaw nañ ko ci biir diine bi ci biir société bi ci biir wàllu liggéey ak ci biir njaboot gi mu mel na kon li suñ boroom wax ne man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa muminun kon dafa mel ne yàlla moom bi muy wax amalu saalih askana lu ko ci góor rek askana lu ko ci jigéen rek waaye ci doomu adama la ko askanale mu mel ne góor ak jigéen suñ boroom mi leen bind tam daf leen am barab yoo xamante ne daf leen caa yamale képp te barab yooya mooy barabu lu mel ni bind gi mu leen bind moom yàlla yaa yaa ayuha yàlla moo wax ne yaa ayuha nnaas taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waahida bind gi yàlla bind doomu aadama foofu ràññeelu ko góor ak jigéen ñoom ñaar ñépp bindee fi suñu boroom lañ waaye taklif bi mu leen taklif tam muy togg gi mu leen togg ay responsabilité ci wa ñu war koo jaamu ci ñu war ne war a dundal àdduna bi tasxiirul euh, na lépp lu fi nekk ñu transformé ko ba mu mën a amal jariñ doomu aadama itam foofu yàlla góor ak jigéen la fa yemale mu mel ne ba tey am na foo xamante ne tam suñ góor ak jigéen la yemale mooy kenn ku nekk li nga jëf lool la lay fay mooy aljaza lim leen di fay xamewu ci góor xamewu ci jigéen kenn ku nekk kem li nga jëf loolu la lay fay kon sëriñ Abdourahman xamal nañu ne ku mel ne soxna Jaaratullah ak soxna Faati Isa Diop taxaw nañ rol rol boo taxawaay boo xamante ni ci kanam waajal sëriñ Touba mi nga xamante ne mooy suñu yaakaar nekk ki nga xamante ne mooy wutaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf ci jamono ñaari jigéen ñooñu taxaw nañ ci wetam taxawaay boo xamante ni ku déglu waxtaanu ci Abdourahman Lo bi da nga xam ne liggéeyu sëriñ bi loxo jigéen mësu cee dañ defar euh, diine ji tam jigéen mësu cee dañ la ko daggee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci kuutaayam gi muy sëriñ Tuubaa mu mel ne kon qualité ya tax jigéen ñooñee mën a taxaw taxawaay yooyee loola la ko waral mooy la leen rôle bi leen suñu boroom ant dañ koo xam ba pare ñu yar leen ca ba pare ñu xam ko te daan ko jëfe loolu moo taxoon ñu mën loola kon soxna jaaratullaahi ku ne xam na ne jaamkat yàlla la woon waaye maanaam facteur de développement la woon nitu social la woon koo xamante ne tam liggéey na ci wàllu googu liggéey bu am solo da ma bëgg a wax rek ne kon ñi nga xamante ne dañuy woote wàllu parité wala ñuy woote yamale góor ak jigéen nañ xoolaat bu baax te xool jëfi jigéen ñu baax ñooñu te bañ a déglu wax yi kese ndax ay wax kese rek yàlla moom kenn mënta wax ba jamale wax ak jëf ginnaaw wax ak jëf mënuñoo yam nag nañ xool jigéen ñi nga xamante ne dañoo jëf jëf joo xamante ne góor jëfu ko ñu roy ca ñoom te xam ne ñooñee ñooy ñi yamoo ak góor ak te bañ xool jigéen ñi nga xamante ne dañuy wax rek te jëfu ku mel ne soxna Jaara ku mel ne soxna Faat Isa ku gis seen taxawaay danga xamante ne taxaw nañ taxawaay boo xamante ne yaakaar naa ne ay ay ay góor yu bari ci góor yàlla yi laa jubloo wax ne moo def góor ñi dafa wuñu ko seeni jikko tam da gis ne góor yu góor yàlla yi meluñ woon jikko yooyu agun woon agun woon ci jikko joojee la ci ëpp solo rek mooy gis nga sëriñ bi bi mu demee ba jaaxle soxna jaara moo ko daggiwaat soxna Faati Isa tam bi nga xamante ne borom daaru dem na ba jaaxle te góor yàlla la woon moom borom daaru aw fitam mësta rët waaye am na bis boo xamante ne moom borom daaru dem na ba aw fitam di waaj rët ndax lañ ko waxoon tiis ca moom diis ca moom mooy wax gañ ko waxoon ne ko Sëriñ Tuubaa génn na àdduna foofu soxna Faati Isa Jóob moo xool maam Cerno ne ko Cerno de yow tey dama laa gis sa kanam bii nga mel na da ngaa jaaxle wala dafa am lu xew maam Thierno net li ko xibaar bi mu ne ko Thierno deew woon naa ne xam nga sa mag ja waaye xamoo ko ndax man moo am na lu ma waxoon lu mel ne li sëñ Abdourahman wax ci wattu mbóot moomu rek am na lu ma waxoon day te mosuma wax lu ma tegul sama bët muy loolu sëñ Abdourahman net li ci yóbbu gi mu ko yóbbu ci biir bàmmeel kon foofu la maam Thierno nekk góor yàlla la muy am am aw fit la muy am am ay qualité soxna Fatou Issa taxaw na taxawaay boo xamante ni wecc na taxawaay góor yàlla boobu mu mel ne waxtu wi jeex na ndax dog mi ngi waaj jot waaye ci ma li may jeexal li may tënk rek mooy Serigne Abdourahman loo wax ji am na solo am solo boo xamante ne bu ñu amoon waxtu wu yaatu danañ ci gën a mën a dolli loo xamante ne ñun ci suñ bopp ñoo ko ci jariñoo duñ ne dañ ko ci dolli ñoo ko ci jariñoo ci biir wax ji ñun ñoo ci jànge dañoo ñëw jàng ci biir wax ci suñu Abdourahman loo lañ jàng ci biir wax ci suñu Abdourahman nag la ñuy ndax wax sëñ bi am na solo am solo boo xamante ni képp ku di jullit rawatina ñiy woote yamane góor ak jigéen ci suñu jamono ji ñu toll yaakaar naa ne kaset bi war nañ koo yaatal ba ñëpp déglu ko ndax suñu Abdourahman feeñal na ci yéenam te def na ci loo xamante ne lu raw lañ doon séntu la kon ñu koy sant bu baax a baax di baalu ak mbooloo mi ndax dafa mel ne waxtu bi jot na asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Abdul Xudus Mbàkke sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay sant bu baax a baax di fàttali bokk yi ni suba sëriñ Cheikh Bousso mooy waxtaan ci al ihsaan ci lay waxtaan muy rafetal ak sellal maanaam ak yoon wi nga xamante ni mooy aw yoonam sëriñ bi laaj yi bari na lool lool ëppoon na sax fanweeri laaj waaye waxtu wi xat na daa mel ni benn minute rek moo ci def ma bëggoon a laaj ñaari laaj rek bi ci jëkk mooy kii dafa laaj mu ni ndax soxna Fatou Issa Diop borom Darou Moukhty dong la amoon ci kër Mamor Anta laaj bi ci des it sëñ Mahmoud Mbengue rek am na ku sëñ Touba doon jox ci njabootam ndax soxna Fadja la wala soxna May la wala kan la ñaari laaj rek ci gàttal ndax waxtu wi jeex na daanaka. gannaaw waxtu xam na moom la ñu dem ci ñaari laaj yi euh, soxna Fatou Issa yàlla joxoon na ko ñetti takk ndeer yuy dund maanaam ba ñu fekk seen njëriñ ci kër Mamor Anta Sali al maam sunu maam Cheikh Ibrahima mi nga xam ne mooy borom dëkk bi di maam Thierno ak soxna Aminta Mbacke ak soxna Fatimatu Mbacke li tax ma ne leen sama kër laa ñëw soxna Aminta Mbacke moom yi nga xam ne moom maam bokk lépp la maanaam sëñ daam Abdourahmane Lo moo jur ay doomam nday sëñ Mbacke Madina nday soxna as kii soxna soxna benn fàllu ak ñooñu ñëpp it ba xam nga kon sama kër laa ñëw ndax wax ji buñ ko tojee rek mu leer kii waaw. ki ci toppaat di soxna Faati Mbàkke sëñ Mandumbe lañ ko joxoon moo jur sëñ Moodu Xaban ñooyu la am ci kër maam Mor Anta Sali ba ca toppaat muy wasa maanaam soxna Faat ja mi nga xamee ne mooy mag magi mooy mooy magi mag ñi kuñ ki ko sëriñ bi doon bëgg a jox kooka du kenn ku dul sëriñ Mahmoud Mbacke rek sëriñ Touba daf koo waxoon léegi maanaam xëy na yàlla dogalu ko waaye sëriñ bi it boobu dafa ci doon seedeel soxna si ak sëñ Mahmoud Mbacke ci boppam ndax dafa wax ne xool naa gis ne ëllëg jaam yàlla yi góor yàlla yi lañ leen di fay day kenn du ko fi ab ab cër